te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ko muassasatul wafaa'i bi xuquuqil imaan tàmbaleeg yéen wala di defeeg yéen bi koor gi tàmbalee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak ñaar ci ndigalul nga delsiwaat nañ tey ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen rek ngir dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diirub weeru koor wi lépp rek jariñante ci lu jëm lu jëm suñu wàllu diine ak lu jëm suñu wàllu àdduna ni ñu ko baaxoo defee ak yéen bala ñoo jox kàddu gi sëriñ bii nga xamante ne moom la ñu dalal tey ji ci jotaay bi muy sëriñ Saliou Salaam. te bari umpuleetuñ ko rawatina ñi nga xam ne dañoo bokk ci waa kër sëñu Seexul Xadim si Ahmad Bamba ngir ak gëstu goo xamante ne mi ngi koy gëstu ci lu jëm ci wàllu yoor yi ak sonn goo xamante ne mu ngi koy sonnee ci tasaare liggéeyub Seex Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul yaakaar naa ne loolu ñu baree bari umpuleetuñ ko tey fii ci senegal kon tey jëmm jooju moom lañ fas yéene tal fi jataay bi nit ñu ko baaxoo defee rek balañ ko jox kàddu gi dañuy xamle tuuti rek ci ay yëngutoom ak ay jaar-jaaram xamaa ne dañ koy tënk rek mu nekk lu gàtt gàtt ndax xamaa ne lépp du xaj ci waxtu wi ki ñuy dal tey muy Serigne Saliou salaam mi ngi jànge alxuraanul karim ci Jurbel ci ku ñuy wax Serigne Abdourahim Dem naka noonu tamit foofu ci Jurbel fii la tàmbulee njàngum xam-xamam ci sëriñ Mouhamadul Amin Diop waaye nag ci biir loolu tamit ci la dugge ci école Serigne Cheikh Mbacke école yi boobu nga xamante ni ñu bare bari jaar nañ fa foofee la defe njàngum primaire am muy al ibtidaaya ginnaaw bi la ko yàlla baaxe mu jóge fii senegal dem Maroc foofee la jànge ba amee fa brevetam ak bagam ak mën nañu wax maîtrise wala licence ci université yooyu nga xamante ne moo nekk ci Maroc mu am diplôme ci wàllu falsafa al falsafa al amma am ko tamit ci lu ñuy wax wàllu ilmu nafs ko tamit ci lu ñuy wax wàllu ilmul ijtimaa muy lu jëm ci wàllu psychologie ak wàllu société philosophie loolu moom mi ci la spécialisé mu am tamit benn mu def mu am benn shahadatu taxassus fil fikr al islami yi foofu ci Maroc ba tey maanaam spécialisé ci wàllu science islamique moom spécialisé spécialisé na ci wàllu boobu foofu ci Maroc ba tey tamit ginnaaw ba lañu ko jël foofu ci Maroc mu fay jàngale wàllu googu nga xamante ne moom la doon jàng muy al falsafa wal fikrul yi mu koy jàngale foofee ci Maroc ba jàngale na ko fa lu mat juróom-benni at ginaaw bi la ñibbisiwaat fii Sénégal bi mu ñibbisee ci Sénégal tamit jaar na ci école normal supérieure ba am fa diplôme bi nga xamante ne moom lañ fa yor a amee yemul ci loolu fële ci Égypte tamit jaar na fa ci benn institut benn institut bu ñuy wax al-ma'hadul ali def fa ay études ci wàll diplomatie ci université bu bu Caire foofu ci Égypte tamit nekk na fa juróom-benn at yoo xamante ne consultat ci wàllu culturel ci ambassade bu Sénégal bi nekk Égypte nekk na ko foofee juróom-benn at moom mii nii yemu ci loolu waaye ci biir loolu ci biir liggéey boobu yépp tamit am na li yeneen liggéey yoo xamante ne boole woon na ko ci mooy def na ay gëstu yu baree baree bari bind na lu baree baree bari ci wàllu mouridisme bind na lu baree baree bari ci wàllu diine ci wàllu islam ak ci yeneen yoo xamante ne yu mën a jëriñ doomu aadama la membre la tamit ci organisation internationale yu baree bari moom mii membre la ci xam naa dama koy tënk noonu rek ndax dafa xaw bari te comme temps dafa xaw xat loolu moo tax mooy tënk loolu rek ci ay jaar-jaaram mu ànd nag ak ku ñuy wax sëriñ Serigne la muy directeur wu Assanawiya directeur wu bu bu bu lycée bu bu sëñ sëñ sëñ Mouhamadul Moustapha di dalal fii ci jotaay bi tey mu fas yéenee waxtaan ak ñun lu am solo nag lu am solo ci Bamba Xaadimu Rasuul mooy lan mooy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul naka la jàngate li nga xamante ne moom la mag ñi ko jiitu woon daan dund mag ñi ko jiitu woon nekkoon ay jullit li nga xamante ne moom lañu daan dund Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul moom naka la gisee loolu naka la naka la ko jàngate kon loolu mooy li nga xamante ne moom lañu ñu fas baax tey jii nii kon bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbooloo mi ne incha allah bu waxtaan wi jeexee képp koo xamante ne am nga laaj boo aju ci li muy waxtaanee soo ko bindee boo ko indee fii incha allah soo ko jaaralee ci ñu ngi koy jaarale ñu ngi ko ñu ni ñu ko daan defee incha allah boo xam jeexee dis na ci tontu su fekkente ne am na ay laaj yoo xamante ne ajuñu ci wàllu fiqh bu fekkente ne am na fi incha allah ñi nga xamante ne ñoo baaxoo tontu laaj yooyu bu waxtaan wi jeexee incha allah bu ñu ko temps bi mayee dis na tontu ci laaj yooyu ñu fàttali mbooloo mi rek ne waxtaan yi fi jàll ak yi nga xamante ne incha allah moom la ñu séntu foo ko soxlawoo rek bépp waxtaan woo xamante ne jàll na rek soo ko soxlawoo moo xam wàllu vidéo la wala wàllu audio la boo jox ak ñi nga xamante ne ñoo wàll wàllu technique bi rek CD yooyu yëpp jàppandi na kon li ñu def moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Saliou Salam di ñaan yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa bismillahi rahmaani rahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ila yawmi ddin eh, Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ak kilifa diine yi fi teew eh, yéen yi nga xam ne yéen a bokk ci mu assasatu alwafa bil iman aada au na saqafiya yéen ñi organiser jataay bi ak ñi leen ci jàppale ñépp sama mbokki jàngalekat yi fi teew mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax ci teewaay bi ak ci lii jataay bii ngeen nu may tey nu bokk ci fekk ko ñëw ci ngir ñu weccante ay xalaat weccante ak yéen ay xalaat ci xalaatu ku mag muy xalaatu Cheikhul Khadim weccante xalaat nag buñ ko dee wax moo di ne mën nañoo am tawfiq mën nañoo it ñàkk tawfiq juum waaye lu ci mën a am rek mooy ñu weccante xalaat ndax loolu mooy li nu war jàng ak gëstu ak ijtihaad ñoo euh, ngi leen di siyaare itam ci weeru màgg yu ñu nekk ak ci dëkk bu màgg bii ñu nekk ak barab bii ñu koy def xam naa sëriñ bi dag may baal ci sama ma introduction bi ma leeral ay tombi technique yoo xam ne mënul ñàkk ngir sama mbokki taalibe yi mën a teewlu waxtaan bi li ñuy tomb bi ñuy waxtaane tey dafa nekk tomb bu am solo boo xam ne dafa bokk ci tomb tombi xam-xam yi nga xam ne tey jii mi ngi yitteel ay xalaatkat yu bari ak gëstukat yu bari ak historien yu bari ay mu'arrifu yoo xam ne seen yitte yépp mi ngi jëm ci gëstu xalaatu doomu aadama xalaatu doomu aadama moo leen yitteel bu yoboo nag mu di jullit wala du nekkul ab jullit bu yeboo mu weex mbaam mu ñuul fu mu mën a dëkk ñoom xooluñu loola lañu xool moo ne kii doomu aadama la xalaatkat la am na xalaat boo xam ne yëpp ñoom foofu la seen yitte jëm ñuy gëstu lool ñooñuy gëstu loolu nag ñoom li dañ ñooy ñi nga xam ne ni ñoom la ñuy tuddee ñi spécialisé wu ci li fànn bu ñu tuddee fànnum njàngat buñ nee njàngat mooy qiraa wala lecture ci wolof day nekk lu lu simple waaye ab baat bu bees la ci xam-xam c'est un concept du rek ab du mufradaat bokkul ci mufradaat concept la maanaam dafa am maana nazari en sens théorique donc boo demee ci xaamus di euh, xaamusu luxa doo ko xam doo xam li qiraa la la ko rek luxatan <clears throat> mooy jàng na waaye boo demee ci xaamusu falsafa wala xaamusu taarix boo ne qiraa da lay firi lan la concept bi firi ci xam-xam donc baat la boo xam ne soo koy bind danga koy xongal kon ci daa wala nga def ko ñaari mus dew jëtte ndax du ab kalima du lafz du mufrada mais mustalax la euh, baatub qiraa muy njàngat nag comme mustalax moom ci boppam dey fànn bu bees moom itam fànn bu bees la tey ci xam-xam am na ay sartam am na ay reegalam ay qawaidam am na ay dawaabitam maanaam loolu lañ koy dégg moo ne du ko mu neex rek ka jàngat Serigne Touba déedéet ci sens bii jàngat Serigne Touba ilmiyan wa manhajiyan moo ne faw nga Euh, tënku ak wormaal règle yi ma wax ak sart yi ak dawaabit yooyu su ko demee sam njàngat nekk njàngatum xam-xam mu man dem fu ne ku ne mën koo dégg ku ne it mën koo nangu bala may dugg ci waxtaan wi itam am na leneen lu ma bëgg leeral mooy ginnaaw baatum njàngat noonu la deme te mooy sunu waxtaan tey kon mu leer ci njàlbeen maanaam waxtaanuma ci taarixu yoonu murit tey waxtaanuma itam xam nga ne Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu nit koo xam ne multidimensionnel la dafa bari dafa bari ay anam yu mu ëmb moom Serigne. am nañu Serigne Touba di xaalim boroom xam-xam bu fees kooko waxtaanuma ko tey am nañu sëriñ tuuba al faqih maanaam ki géeju ci xam-xamu fiqh sariya kooku it waxtaane wu ma ko tey am nañu sëriñ Touba al mutasawif al mumaris di suufi yànk boo xam ne pratiqué na dëggantaan moom gis-gisam ci tasawuf kooku it waxtaane wu ma ko tey sëriñ Touba al sha'ir al adibu sha'ir di écrivain grand poète kooku it waxtaane wu ma ko tey mu leer kon kan la ñuy waxtaane mooy Serigne Touba al mufakkir kooku la ñuy waxtaane Serigne xalaatkat di boroom xalaat am boroom xalaat laa wax maanaam kon bu ñu ne boroom xalaat la di xalaatkat kon am na ñett muy ñetti sart yoo xam ne mënut ñàkk ci xalaatkat kon am na ru'ya am na manhaj am na wax yi bil manhaj maanaam am na gis-gis am na méthode bu muy jëfandikoo te muy jëfandikoo kon kooku <clears throat> la ñuy waxtaane muy sëriñ tuuba al ñett yooyu ma wax nag te mu am ko te dana leer ci kanam mooy yi nga xam ne moonu may nun nu mën a wax ca kaw ne sëriñ Touba looloo ko bokk na ci di ko ràññee li ko wóotale ak waa jamono ndax ñett yooyu boo ko gëstuwaatee bu baax ci xam-xam doo ko fekk ci keneen ci waa loolu waxuma ko ngir ak péete waxuma ko ngir lenn dama ko wax ngir xam-xam léegi nag bu ñu bëggee jàngat Serigne Touba radiyallahu taala anhu te mooy suñu yéene tey am laaj na njàngat mi laaj na ñaari jéego méthodique maanaam kiy jàng sëriñ tubaa Touba ku mu mën a doon lu mu gàtt gàtt gàtt war na ci yow ci wàllu méthodologie ñaari jéego nga jéego ko jéego bu jëkk bi mooy nga nga xam bala ngay def dara nga xam sëriñ tubaa ci bopp moom naka la jàngate moom ñi ko jiitu woon ba noppi soo noppee ci loolu xutwa ñaareel bi mooy nga jàng nga dooroon nag jàng Serigne Touba moom ci boppam xalaatam bu ñu nee jàng Serigne Touba <clears throat> moom ci boppam lañ dafa am ñaari maana booy jàng Serigne Touba ak koo mën a doon ak loo mën di jàngat ci moom am na ñaari maana yoo xam ne sart la ci jàngat maanaa bu jëkk bi mooy. da ngay fexe ba jàngat Serigne tubaa njàngat da ngay jàngat xalaatam njàngat moo xam ne dana nu may nun ñi nekk ci jamono jii ci Serigne Touba fekkeetu ko jamono jii ñu nekk ci euh, vingt-et-unième siècle ci ñu mën a xam ñu mën a xam important solo si nga xam ne xalaatu Serigne Touba amoon na ko ca jamono jooje Serigne tubaa doon dund nun nu mën ko taxaw fii di ko xool loolu sart la ci kiy jàngat day fexe ba yow miy jàngat Sëriñ Tuuba nga fexe ba nga mën a xool nit ñi te mën a xool mën a xam mën a laal ci seen baaraam fekkewuñu Sëriñ Tuuba de waaye daañu mën a xam Sëriñ Tuuba importance bi xalaatam am ca jamono ja Sëriñ Tuuba doon dund ak ba muy xalaat importance ba naka la ak ban rôle la Sëriñ Tuuba su joué ay xaw maanaam ak ak dawru taarix yi rôle historique Touba joué na ko ca jamonoom nu man koo gis man koo gis loola mooy li ñuy tudde faslul xaa al maqru bil qaari mooy li ngay jàng danga koy tàqale ak yow sa jamono da nga koy dellu de euh, euh, le contexte historique fi taarixi taarixi dañuy jël Serigne Touba xalaatam teg ko fi taarixi taarixi ñu toog ñun di ko seetaan fekke ko waaye ñu ngi xool rôle ba ba mu joué woon moom Serigne Touba solo sa mu am ci jamono jooja ak xalaat ba xalaatam moom solo sa mu am ca waa jamono ñu taxaw nii di ko seetaan loolu mooy faqru te li ñuy lan ma al maqru mooy xalaatu Serigne Touba li ñuy jàngat kooku dañ koy génne mu sorinu ñu delloo ko ci jamonoom lu ñu taxaw di ko seetaan loolu mooy sart bu njëkk bi sartu ñaareel bi boobu ñu ngi koy tuddee faslul maqru bil anil qaari sartu ñaareel bi mooy waslal maqru'i bil qaari mooy nga indi nag li ngay jàngat ba mu sës ci yow mooy lan mooy nag nun nag ñu jàngat Sëriñ Tuubaa ci suñu jamono ji ñuy dunde tey loolu mooy lan mooy bu ñu jàngat Sëriñ te dañ tey xool moom Sëriñ Tuubaa yan yan solution yan xulul lañuy la ñuy jox moom Serigne Touba ci xalaatam ngir ñu mën a régler suñu problème yi ñu am léegi léegi léegi yan réponse yan tontu la Serigne Touba yore ci loxoom ci téeréem yi ak xalaatam yoo xam ne mën nañu ko jox léegi léegi ngir tontu suñu question yi ñuy laaj tey ci suñu biir société bi ñun ñëpp a jaaxle ñëpp a nga laaj lii lu ko waral lii lu koy faj luy saafara si ay question la léegi nag dañuy wut dem ci Serigne Touba léegi léegi laaj ko nekk ndax am nay tontu ci xalaatam wala déet problème yi bari na ñu laaj ko léegi léegi ndax am nay solution léegi ci problème yi ñuy dund tey wala déet. loolu mooy li ngay jàggan indi ko mu taqal ko sa jabar mooy waslul maqru bil qaari muy ñaari sart yoo xam ne mënul ñàkk loolu laa noonu dinaa ko leeral sëriñ bi ngir ñu mën a dugg ci waxtaan muy ay tombi technique yoo xam ne xaw na xóot waaye yaakaar naa xëy na daañu ko mën a xam ci ni ma ko war léegi <clears throat> nag sunu laaj mooy sëriñ Touba naka la jàngate moom ñi ko jiitu woon ci jamono ak waa jamono maanaam naka la jàngate la passé islamique Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa fekk saxaaba yi wéy na taabi'u yi wéy na euh, ñoom Xasaali yi wéy nañu ñoom Ibnu Taymiya wéy nañu ñoom Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Abdul Qadir Jilani Chadri ñëpp dafa ñëw fekk ñu wéy muy la passé al maadi al islami depuis saxaaba yi ba ci jamonoy Sëriñ Tuubaa loolu lépp passé la lu weesu la bi mu lu weesu loolu sëñ Tuubaa wëlbatiku jàkkaarloog loolu weesu naka la ko jàngate naka maanaam naka la jàngate démb islaam loolu loolu may laaj naka la jàngate lim fi fekk muy ndonool islaam naka la ko jàngate kooku mooy laaj bu jëkk bi laajub ñaareel bi mooy nun naka la ñuy mën a ñoo ci yoon woowu sëriñ jàngate ñooña maanaam njàngatum sëriñ Tuubaa ni mu jàngate waa jamonoom nu nitam bu ñu jàng Sëriñ Tuubaa naka la ñu mën a jariñoo ci méthode bi mu jàngee waa jamono kooku mooy rajo ñaareel am na boroom xam-xam bu mag boo xam ne mu ngi gëstu di xaatkat bu mag ci wàllu njàngat ñu di ko wax docteur Mohamed Abid Dia nee na innaka man yuqaalu innahu mufakkir la budda an yakuna lahu manhaj képp kuñ ne diw boroom xalaat la ne ne faw wala shakk dana am manhaj dana am méthode te nun ne nañ Sëriñ Tuubaa boroom xalaat la te xalaatkat la kon faaw kon mu am méthode manhaj mu waxaat ne inna kulla manhajin yasdulu an wala shakk imma sarahatan aw dimnan wal wa'dil manhaj shartun dawri li istimal boroom xam-xam boobu nga xam ne dañ ne xalaatkat la faaw mu am waaye daf ne méthode boo gis bu ne am na fu muy juddoo am na lu koy jur ñu ne ko lu koy jur mu ne gis-gis ru'ya kon xalaatkat bi bala muy am méthode day am gis-gis ba noppi méthode gis-gisam nag na mu gisi addinaam ak ngëj la ji jamonoom gis-gis ba mu ci am comme solution mooy jur méthode ba mu koy lijjantee ñaar mu ne waaye nag boroom xam-xam bi loolu du doy de am gis-gis am man méthode du doy faw moom boroom xam-xam boobu di xalaatkat faaw mu xam dëggantaan méthode boobu nga xam ne moom lay jëfandikoo mu xam ku xam gu wér ndax xam gi mu koy xam moo tax mu man koo jëfandikoo jëfandikoo goo xam ne du ca juum loolu lañuy seet tey yi ci Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala an ñetti sart yi ñu wax euh, muy am am am manhaj méthode am ru'ya gis-gis wala vision ba pare nga am méthode bi ngay jëfandikoo nga xam ko xam gu wér ko ma ne ñett sart yooyu ñu ngi ko fekk ci Serigne Touba li ëwwali maratin fi taarixil islam fi Sénégal mësuñu ko ci li ñu gëstu suñu xam-xamu bopp bu gàtt mësuñu ko fekk ci benn boroom xam-xam ci réew bu ñu xoolaatee façon bi nga xam ne noonu la Serigne Touba jàngate lonool islam lim fi fekk te mu weesu woon te démb dañuy gis dañuy gis ne euh, dañ ci fekk ne Serigne Touba ci boppam am na taxawaay am na mawqif bu authentique bu bu audacieux mawqifun asirun wa jari moom la Serigne Touba jël taxawaay bu njàmbaare la jël ca saase bu otantik la Serigne Touba daal jël ca saase mu wa mu taxaw ko moom Serigne bi ci xalaatu mbooleem boroom xam-xam arab yi ko jiitu woon taxawaayam boobu itam mu taxaw nga xam ne da koo jël mawqif boobu mu jël ci mbooleem li nga xam ne mooy xalaatu arab yi ak lépp luñ fi bàyyi ci ndono Sëriñ Tuubaa gis ko am ca taxawaay am ca mawqif mawqif boo xam ne fit la àndal mawqif boo xam ne xel la àndal ak xalaat ak gis-gis bu leer la àndal aussi mu jël ko ci nag taxaw ñu ne mawqif booba taxawaay booba Sëriñ Tuubaa doo ko tëral da koo fondé ci mën hëj ci beneen méthode nag la ko la ko tabax méthode bu wóor boo xam ne ko ko appliqué sa gis-gis dana leer ku ko appliqué lay xool di nga ko gis te doo juum euh, dëgg la kenn mënul sikki sàkk ci ne Sëriñ Tuba radiallahu taala anhu ak ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon jamono ci boroomi xam-xam ci réew mi ñoom ñépp wax dëgg yàlla dañoo bi ñu ñëwee dañoo delluwaat ci ndonol araab yi ndonool jibril yi ñu ci fekkan te ñu wëy ndonool saxaaba yi ndonool euh, taabi'un yi ndonool awliyaa yi fi jaar ndonool borom xam-xam yi fi jaar ndonool a'imal arbaa yi fi jaar ñoom Malika Shaafi ak Hanbali ndonool Sufyaan yi fi jaar ñoom Xazaali ñoom Ibnu Arabi ñoom Bustaami ñoom Sahrawardi ñooy ñëpp di ay mag borom xam-xam yi fi jaar ba tey ba wëy ñu mujj nekk ca démb Sëriñ Tuubaa ñoom ñooñu bi ñu ñëwee démb jooju dañ caa dellu ñoom ñëpp di ko jàngat loolu moom kenn nga tu muy El Hadj Malick muy El Hadj Omar muy Serigne Touba monsieur Abdoulaye Niass ñoom ñëpp dañoo dellu ci démb jooju di ko jàngat waaye mbir mi mi ngi ci naka la ñuy delloo ak naka lañuy ñuy jàngate ak bu ñu jàngatee ba noppi lan la ñuy jël ak dul jël wala lépp la ñuy jël foofu la mbir mi nekk ma ne kon ñun ñëpp xam nañ ne dañoo dellu ñoom ci démb arab yi jàngat ko le passé arabo islamique jàngat ko bañ ko jàngatee euh, ñoom ñëpp sukkandiku mbokk nañ sukkandikoo ay référence arabe maanaam référence arabe El Hadj Malick am na am na référence yoo xam ne ay référence am ay arabe lañ Serigne Touba référé wu na ci ponkali arabe yu bare bare bare comme ni ñu koy leerale ci kanam Euh, El Hadj Omar même chose kon ñoom ñëpp dañoo dellu ci ndonol araab yi ba noppi référé wu ci araab yi maa bëgg mu leer ñu référé ci ñoom euh, bu yeboo ñoom la ñuy jàngat mu aju ci ilmu tawxiid wala euh, mooy théologie wala mu aju ci ilmu tasawuf wala mu aju ci fiqh mooy droit musulman wala mu aju ci siira wala mooy histoire daanaka wala mu aju ci grammaire ak naxu wala tafsir al quran wala hadis lu mu ci mën a dool jàngat nañu ñoom jàngat nañu yooyu xam-xam yépp waaye bañ ko jàngat itam dañoo dellu ci ay arab borom xam-xam arab yi ko def référé ci ñoom référé wu ci seeni téere référé ci seeni xalaat loolu kenn sikki sàkkuwu ko werante wuñ ko itam weddi ko itam ba tey itam kenn sikki sàkkuwu ci Sëriñ Tuubaa itam jàngat na mboolem ndono loolu fi araab yi def te ba ko fi jàngat moo xam ni ëmb na lépp luñ fi baax maanaam sëñ Tuubaa jàngat na lépp luy xeetu xam-xamu tawxiid xam-xamu fiqh xam-xamu tafsir xam-xamu hadis xam-xamu luxa xam-xamu taarix xam-xamu falsafa xam-xam boo tudd ci li fi araab yi bind ba ko fi sëriñ Tuubaa jàngal na ko njàngal mu daj kap te buy bu ñun ñëpp xam nañu sëriñ Tuubaa itam yër na ngër yi ngirum El Hadj eh, Imaam Malik Hanafi Shafi'i Hanbali yër na yër na it mboolem li nga xam ne mooy ngër yi suufiyanke yi yër na ñoom Bustaami ngirum Bustaami yër na ko yër yër na ngirum ngirum eh, Sahrawardi yër na eh, ngirum Imaamul Xasaali yër na ak Atijaani yër na alqadiriya yër na shadiliya yër yër na asanusiya kon ngir yooyu yëpp Serigne Touba yër na ko jàngat sa Serigne Touba jàngat na itam ñi nga xam ne ñooy firaqil kalaamiye ñi nga xam ne ñooy ulamaawu tawxiid jàng Serigne Touba jàngat na alxasanul basri yër na ko tudd na ko sax fu bare bare jàngat na abul musa al ashari jàngat na imaamul ghazali boo demee ca masalik ma nga fa jàngat na euh, al-ma'ruf bokk na ci xamsatu rijaal yi muy tudd euh, ba mu leen jàngate ñoo ñëpp ak ibnu ataillahi sëriñ bi xam na ne ñi mu xool ñëpp ak ngir yëpp bokkuñu benn gis-gis maanaam li së li ñu war a jëkk a seetlu foofu mooy sëriñ bi li mu jëkk a xam jëkk ko ràññee moo di ñoom dañoo nekk ci seen biir bi ak xëccoo bu baree baree baree bare ak woote bu bare baree bare bare ak bu baree baree baree bare ñoom ngir yi ñu jubluwaay bokku ñu itam lu ñuy défendre bokku ñu itam gis-gis bokku bëgg-bëgg ñu itam fu ñu jëm gis-gis boobu ak euh, tanaaqudaat yooyu ak xilaafaat yooyu lu ko lu ko waral xanaa ay objectif politique social mu gis ne seen wute bay xëccoo àddina wuute googu ñu wuute ba mënuñoo juboo ndax ñun ñëpp xam nañu diggante imaamul Ghazali ak ibnu Ataayillah xam nga ne mi ngi mel ni xaaj ak muus ñun ñëpp xam nañu diggante imaamul Ghazali ak Sahrawardi kenn mënu leen a boole nun ñëpp xam nañu euh, al tasawufu taraa'iqi wa tasawuful mazhabi waawi sunni kenn mënu leen a boole euh, ngir it bokkuñu sëriñ bi gis na ne wuute ga waxuma wute xam-xam gi da nga xam ne ay foroole di wute ga ci biir a di daanu mooy diggantaanu wute ga wute xëccoo àddina la ak parparloo ak kenn ku nekk di défendre des défendre parti ba nga bokk muy wute goo xam ne bëgg-bëgg àddina ak bakkan ak bànneex moo ko war la màgg-màgg lépp loolu euh, sëriñ bi teel na koo bàyyi xel waaye nag moom alhamdulilahi rabbil alamin ba mu jàngatee loolu lépp ñu tudd muy démbi arab yi yàlla dogal na toxalut photocopier wul indi copier wul itam la mu gis indi ndax su photocopier woon indi mbaa mu toxal indi dana indaale te naa ko daal yooyee xam-xam yooyee am ak bëre ba nekk ci biir dana lu ko indaalee nu su ko defee nu bokk nun nuy par parloo ci bëre boo xam ne bokkuñ ci nun moo tax photocopier wul toxalul li tax toxalul photocopié wul moo ni ba muy jàngat loola dafa gànnaayoo woon benn manhaj boo xam ne moom moo ko moom moom la doon jàngate muy lu lu ñu war a lu ñu war a tomb bu ñu war a jàpp Serigne Touba bi muy jàngat démbi arab yi ndonool islaam li ko yi ko jiitu woon te jàng ko woon moom rek moom ak ba mu ko jàngatee moom ba noppi ma ne toxalul la mu jàng andi ko photocopie wul la mu jàng indi ko na mu ko gisee li ko waral moo ne dafa gànnaayo woon boo xam ne moo ko moom am na foo xam ne sëriñ bi ma ngi fay joxoñ euh, xalaat bu mu xalaat ak solo su mu joxoon méthode ak manhaj nee na yaa saaili an ay nahjin tastafi min al manahiji li kay taqtafi sëriñ bi kon bàyyi na xel mën na ci léegi ban manhaj la Sëriñ Tuubaa jëfandikoo bi muy jàngat ndonol arab ndonol islam wala démbi islam wala boog lan mooy méthode Sëriñ Tuubaa maa huwa manhaju Seex Xaadim manhaj bi nga xam ne ci lay jàngate ndonol islam lim fi fekk manhaju Sëriñ Tuubaa buñ ko bëggee xam ci sunu gis sunu dégg euh, mi ngi tënku ci juróom ci ñeenti principe ñeenti mabaadi ñeenti kenu maanaam manhaju Sëriñ Tuubaa euh, ay caractéristique am wala ay mabaadi am ñeent la ñeent ñeent yooyu nag mooy buñ ko jëlee mooy li nga xam ne moom mooy moo ñuy jox mooy mooy mooy tabax manhaju Sëriñ Tuubaa maanaam buñ ne mën haju Sëriñ Tuubaa bi mu jàngate mooy mën haj bi mu gëstoo démbi arab yi mooy man haj bi mu jàngee Imaamul Xasaali yi mooy man haj bi mu jàngee Abdul Qaadir Jilaani yi mooy mën haj bi mu jàngee Cheikh Ahmed Tidiane yi mooy man haj bi mu jàngee sahaaba yi mooy mën haj bi mu jàngee lépp loo xam ne arab yi bàyyi woon nañu ko fi mën loolu xam-xam man haj la gànnaa yow jàngat jàngat lépp ci mën haj boobu mën haj boobu nee nañu ñeenti tomb la ñeenti kenu la am ñeenti ma bi Euh, mabda bu njëkk bi principe bu njëkk bi mooy nisbiyatul xaqiqati taarixiyya sëriñ bi gis ne ne euh, dëgg dëgg ak xam-xam nekkul loo xam ne am na fu mu yem taxaw déedéet nee na dëgg ak xam-xam euh, day màgg màgg goo xam ne société bu nekk mën na caa bay waaram te mën naa wuute ci nit ak ci keneen maanaam nun ñëpp mënuñoo bokk yem benn niveau ci xam-xam déedéet xam-xam ni nit ñi wuutee ni ñu rawantee la xam-xam rawante donc nit li mu bëgg a wax mooy nit ñi dañuy rawante ci xam-xam ginnaaw nag dañuy rawante ci xam-xam te nit ñi bokkuñu kon xam-xam kenn mënu koo tënk ci benn société kenn mënu koo tënk yi itam ci benn benn waaso kenn mënu koo tënk ci genn giir walla ci genn jamono wala ci benn peuple nee na kenn mënu ko nee na xam-xam moom day wéy rek nit ki ñëw tey mën naa ëpp xam-xam ki ñëwoon démb moom itam keneen mën naa ñëw ëpp ko xam-xam comme mën na koo yees ki ñëw tey itam mën naa gis loo xam ne ki ñëwoon ki nekkoon démb gisu ko woon loolu lu sëriñ bi jëkka seetlu la mu gis ne Euh, xam-xam ci boppam wala wala almaarifa nee na mi ngi mi nit ñëpp mën nañ koo am nit ñëpp mën nañ ko am mi ngi aju ci kay ci pësteef nit ñëpp mën nañ ko am jub daf ci jublu ne du rek ku weex rek moo ko mën a am wala arab rek moo ko mën a am wala tubaab rekk moo ko mën a am wala ku ñu déedéet nee na ñëpp ko mën a am ndax xel mi ñuy xame xel moomu pour sëriñ bi nite ko képp kuy doomu aadama kon mën ngaa xalaat te képp kuy xalaat mën ngaa xam lu sa moroom xamul loolu moo tax mu ne wala tuxasis fadla rabbin qat ala afan wala tuxasis fadla rabbin ala diita qadmin faqat fatajhala iz rubbama uri fatan muaxara ma xaaba aman qablahu wa asura fii sëriñ bi dafay dëggal ak dëgëral eh, l'humanité de la raison insaniyatul haqq xel kenn moomu ko nit a ko moom arab lañu ñi fi jiitoon nit lañu ñi fi nekk te nit lañu ñëw suba nit lañu ñëpp a am xel kon xam-xam kenn du ko tëj fenn kenn du ko tëj ci waaso wala ci askan walla ci melo walla ci jamono déedéet sëriñ bi def tëjul baabul istihaad dafa woote ñu ubbi baabul istihaad bu ko kenn tëj loolu moo ne kon sëriñ bi dafa gëman avancement gëm tatawur Euh, deuxième mabda u saani bi bi sëriñ bi appliqué ci manhajam mooy shakk sikki sàkk ñu tudde ko daruratu ta'sili kulli ma ada nas mooy sëriñ bi dafa gisat ne waral nañ képp kuy gëstu boroom xam-xam bu ne wala ngay boroom xalaat war nga authentifier am nga droit authentifier ta'sil maanaam vérifier li ngay jàng bala nga koy jël war nga ko vérifier nga sikk ci sàkk vérifier ko bu baax natt ko bu baax xool ko bu baax a baax a baax a ba mu baxam wér na wala wérul dëppoo na ak alquran wala dëppoowul ak moom dëppoo na ak ak sunna wala dëppoowul ak sunna nee na jullit bu nekk am nga sañ-sañ boobu boobu sëriñ bi da ko ma principe boobu sëriñ bi da ko appliqué bi muy jàngat euh, bu ñu ko bëggee xam maanaam bi mooy euh, ndono araab yi euh, ak ci façon yi mu am yépp maanaam bu ñu leen ndono araab yi di seen ndono ci xam-xam bu dee ci fiqh la wala tasawuf wala adab wala naxwu wala balaax wala tafsir wala hadis sëriñ bi dafa gis ne mboolem li fi araab yi bàyyi woon jëf ko muy xam-xam muy ndono ñu bàyyi ko fi sëriñ bi def ne loolu du dara leen dong la mooy lan mooy ay tajaarib la tajaarib xadaar yee rek la ay expérience de civilisation civilisatrice la tajaarib xadaar yee yoo xam ne ay nit yu am xel góor góorgóorlu jàng xam ràññee ñoom ñoo ko def ñoo jóg def loolu bi ñu koy def itam maanaam dañ koo def ngir bëgg na wut ay solution yoo ngir mën a régler problème seen jamono ñoom dañ ko def ngir li seen jamono soxla woon ñu faj ko saafara ko dañ ko def ngir li seen jamono doon doon laaj ñu jox leen ko li ñu doon laaj ci ay ay laajte ñu tontu ko te nee na loolu mooy euh, waajibu kulli mufakkir kulli aalim kulli mujtahid is'alu ahla dikri in kuntum la ta'lamun kon ñooñu dañoo góor góorlu di istihaad ba ba ba bind ba bàyyi fi xam-xam yu bari yooyu yëpp ñi fi def tawhid beek ngëri ngëri ngëri imaam ngërum imaam Malik imaam Malik daf doon góorgóorlu ijtihaad par parlu ngir tontu question jamonoom ngir saafara soxla jamonoom ngir régler problème yi jamonoom ci sëy ci julli ci sa ak lépp lu aju sa jaamu yàlla ak say ibaada sa alxanbali noonu ah, ah, ah, alxanafi noonu mboolem ay imal arbaa yi ñooñu dañ doon góorgóor mu tax saw suufiyaan yi dañ doon góorgóor euh, olamaa euh, u nax dañu doon góorgóorlu olamaa u luuxa dañu doon góorgóorlu tafsir hadis dañu doon ba ñoom ñëpp ñu bàyyi fi expérience yooyu kon lan mooy ndono li ndono li dara lu dul ay ay peuple la yu jaaroon ba dem bàyyi fi yooyu expérience muy ndono mu ne ginnaaw nag lu den ndono noonu la demee mu ne kon mu gis ne kon ndono kon masalatu ijtihad dong la waaye du masala diine yi kon nag ijtihaad jaadu na ci gannaaw nag loolu la masala ijtihaad dong la amul benn alaaka ak ak pos-posub diine ndax ay expérience boroomi xel la yoo xam ne ñoo ko ñoo ko xel ñoo ko xalaat bàyyi ko fi dem ñu ñëw fekk ko fi kon man nun mën nañ ñoo caa waaye nag mën nañ caa sikk sàkk mën nañ ko am nañ ca droit vérifier ko ndax lii fi ñi même na ko fi imaam Malik Ba ndax bu ko fi imaam Malik Ba yee itam du tax ñu ñu jël ko cent pour cent dañ koy vérifier am nañ droit xool ko ndax dëppoo na ak islam ak quran ak sunna bu fekkee dëppoo na al quran ak sunna ah jël ko bu dëppawul ak moom nag ñu xam ne dëppwul ak moom loolu mooy ni li ñuy firee chaque ci ni ko Serigne Touba jëfandikoo loolu ci biir loolu ci la Serigne bi deme jël. gis ne am na ñaar yoo xam ne ñett yoo xam ne moom bu muccee sikki sàkk ndax gëm na ne loolu dëgg la te wér na te am na ci yaqin mu tax mu jël ko moom muy alquran leer na ko ne yaqin xadiis leer na ko ne yaqin la li loolu xew ci mu réewam mu di ko gis di ko dégg leer na ko ne loolu itam lu ab la mënu ci sikki sàkk mu jël ñett yooyu nag def ko nattukaay nag di jàngat nag euh, li fi arab yi baax lépp lu mu jël muy tasawuf muy xalaatu imam malik wala xasali wala asa wala ibn taymiya xalaat bu mu mën a jël ak ak euh, école bu mu mën a jël wala madrasa bu mu mën a jël wala téere bu mu mën a jàng itam moo di ne da koy jàngat euh, da koy jàngat ci ñett nattukaay yooyu su fekkente ne nii euh, la fi yi baax ci xam-xam natt na ko gis ne lii dëppawul ak alxuraan ak hadis mu bàyyi ko su gisee ne lii dëppoo na ak alxuraan ak hadis mu jël ko benn lu mu gisit ne lii day wuutewul ak alxuraan ak hadis waaye nag dëppoo na ak li nga xam ne mooy aajoy sénégalais yi ci jamono moom Serigne Touba wala gis na ci biir loolee muy jàngat gis na ca lu mën a tontu tontu waa Sénégal ci jamono wala gis na ca loo xam ne la muy jàngat loo xam ne ay solution la mën na koo jël régler problème waa Sénégal loolu da koy jël su gisee da nag ne la muy jàngal amu ci lenn lu war a jëriñ waa Sénégal ci jamonoom doo ko fay baax su sa gisee lenn lu dëppalu alxuraan ak hadis mu ba ko noonu la doon jàngate li doon jàng moo tax lépp lu mu jël ci araab yi day dëppook ñett yi day dëppook alxuraan dëppook hadis dëppook li ñu bëgg noonu waa réew suñuy aaj kooku mooy ñaareelu principe bi sëñ bi doon jàngate moo tax mu ne man na alaya llahu bil iqlaa'i lahu bi tawbatin min ibtidaa'i maasikan bil kitaabi maska daririn bi yaddi al qaa'idi al bashir al mu'in laa amagul ci xam-xam alquran ak mooy référence ak lan ak aajo waa jullit yi nekk ci réew mi seeni soxla ak seeni jafe-jafe ñett yooyu lay natte lu mu jël xool ba mu dëppook ñett yi mu jël ko bu àndul ak ñett yi mu bàkko noonu la doon jàngate ñépp ñetteelu principe bi mabda bi mooy euh, al axdu bi de départ jël jël réalité waaqawul mujtamaau sénégalais sëriñ bi jël ko en considération maanaam mu jël li sénégalais yi doon dund dëggantaan mu départ ci jë mu jël jëm ci réewi arab yi di jàngi li arab yi bind nonoon arab yi di ko jàng di jàngat day jël day départ réalité Sénégal lan mooy lool xam nga dañ koy dafay wax ne waana si daw mais waana akuna shafian li qawmi law aanu wal hadisu wa masalihul ibadi ma bittu fi na laylatan wahida ak yu bare bare bare foo xam ne bu ci nekk dangay gis important bi mu jox masalihul intérêt nit ñi li wane ne kon dafa dafa joxal importance réalité xaman ko léegi buy jàngat nag moom day yóbbaale soxlay doomu aadama yi yépp ak seeni problème ak seeni question ak seeni souci da koy yóbbaale yóbbu da koy yóbbaale buy jàngat xasaali bi euh, da koy yóbbaale buy jàngat ahmed da koy yóbbaale ahmed Tidiane wala Cheikh Abdul Qadir ci moom am na solution pour suñu problème su fa fekkee solution sëriñ bi da koy jël su fekkee ni Abdou Khadir lii mu wax am na solution yu mën a solutionné problème waa Sénégal ci jamono mu jël su ko leeral nag nii su ko jëlee day ko joote du ko jël su fekkee ne Cheikh Ahmed Tidiane fekk na ci loo xam te ne lii day répondre ay ay ay ay tontu la yoo xam ne su ko jëlee dina mën tontu question yi waa Sénégal di laaj ci seen diine ci seen wàllu jëflante ci seen wàllu économie ci seen wàllu jikko lépp lu. ndono mën na ko lire lépp. du ca gis benn tontu du ca gis benn solution du ko jël. maanaam loolu it laa bëgg mu leer sëriñ bi buy jëf buy jëflante ak borom ak borom xam-xame arab yi du jëflante ak ñoom ngir topp leen wala roy leen déet déet da leen di topp ngir seet ci ñoom loo xam ne dana jariñ réewam ci seen ci seen diine ak ci seen doxalin lu mu fekk loo xam ne réew ma soxla na ko mu jël ko loo xam ne lii réew ma soxlawu ko amalu ko njariñ wala réew ma su na loolu wala da ko yokk jokke du ko jël fa la koy baax loolu moo tax sëriñ bi kon bi saa suy jàngat euh, nonol araab yi day day xoolee ak bëtub sénégalais yépp lay xoole ak nopp sénégalais yépp ak xelum sénégalais yépp lépp loo xam ne lii amal na sénégalais yi njariñ dana dana tontu seeni laaj dana dindi seen ngërëmte dana saafara seen seen feebar dana tontu seeni laaj dana faj seen soxla sëriñ bi fu mu ko fekk dana ko jël tànk bi ngi dëpp ko alxuraan ak sunna su fekkee nag amalul réew mi njariñ wala réew mi weesu na loolu wala su ko andee ci réew mi mu mu andi fi jootee mbaa fitna mbaa ay sëriñ bi du ko jël sëriñ bi noonu doon jàngate loolu nag moo waral ñu di ko toujours ñuy ñu di ko gis moom sëriñ Touba euh, muy muy yëg muy muy tudd kii bàyyi bañ tudd kii ci arab yi dañ koy fekk ci ay waxam ak mbindam mu euh, ñu gis ko muy mu mu jox mu jox solo lool yenn anam yi ci xam-xam yee ak yee ak yee yeneen anam ya mu bàyyi ko joxu ko joxu ko solo joxu ko importance euh, ñu gis foo xam ne day wax di tudd di di di leeral ay ay yenn e, anam ci xam-xam ak yenn mafahim ak yenn nasariyaat ci xam-xam yi ci arab yi baax mu am anam yoo xam ne da cay noppi du ca wax du ca wax xam nga am na fu mu naan euh, amma ci ko doon laaj mu ne ko amma laa su'aluka xawla qawluka laa taariful isma hatta takunahu fa hada mimma laa aqudu fihi al xam nga kon moom xamal na li nga xam ne war na ci dugg leeral ko ak li nga xam ne war na caa noppi ndax dafa dë dafa considéré woon ci réew mi toll ak li réew mi soxla te loolu nag mooy jëfinu borom xam-xam ndax jël loo xam ne ak xaar loo xam ne réew mi soxlawu ko wala mu andi ko mu créer réew mi fitna mbaa problème loolu di jëfi borom xam-xam borom xam-xam xalaatkat jëfam xalaatam mooy faj saafara yi waa jamonoom régler seeni problème tontu seeni question gindi bu ñu gënamee sëriñ bi nag loolu loolu wutti ba muy jàngat araab yi loolu la yóbbaale woon di ko seet fu mu ko fekk jël ko fu mu ko fekkul ba ko fa loolu moo tax toxalut euh, quatrième tomb bi muy bu mujj bi moo di neen ak naqd mooy critique sëriñ bi dafa gànnaayoo woon loolu maanaam sëriñ bi nekkul woon koo xam ne nii rek day ñëw rek day nga maam daal di jël yóbbu mbaa muy nekk koo xam day ñëw rek daal di roy daal di roy yóbbu déedéet dadaa jël mel ni mbir ba noppi wëlbati ko xool ko daal koy daal di koy eh, critiquer naqdu ko naqd nag ci moom dafa ànd ak jikko yu jikko yu islaam naqd axlaaq la doon def mooy lan mooy def ne dañu gis ne euh, euh, maanaam naqd ci moom li ñu ko gisee li ñu ko jàngatee moom itam masalatu ijtihaad maanaam nit ki day gis mbir mu xam ne am na ay manqué manqué wala bu melel nii day gën a jag mu defaraat wala mu mu wëlbati ko wala mu changé ko bu fekkee ne gis na ne loolee kat jamono weesu na ko mu changé ko teg fa leneen loo xam ne moo gën la mu fa jëlee mais nag lépp da koy def nag ci itaaru ash-sharia al-islamiyya kon ci sens boobu la sëriñ bi doon critiquer te ñi mu li mu critiquer bari na moom li mu li mu li mu pratiquer naqd bari na lool loolu itam da koy def ci daara sharia mais aussi pour intérêt jaam yi ak doomu aadama kon loolu mooy naqd ci moom ci euh, signification boobu ñu wax mooy maanaam mi sëriñ bi jëkk a jox jox Euh, naqd beneen mu am nag beneen maslul beneen signification deuxième maanaam ñaareelu maanaa bi mooy nit ki wala jullit bi warul mukk di tënku ci benn xalaat képp tënku ci mu jeex yow ca bopp ci yaakaar ne xalaat boobu amul beneen bu ko gën dene déedéet ne na loolu baaxul maanaam gis benn xalaat rek nga tënku ca yeewu ca ne bu ko def ne ndax xalaat boobee nga yeewu kat mën naa am xalaat boobee kat beneen xalaat dina ñëw suba gën ko fop wala xalaat boobee kat fekk jamono mën naa dem ba weesu ko ba dootu jag ba même même lu mu nekk nag xalaat itam walla bëlatul ndax mënatul régler dara ci jamono joojee kon nag moo tax tënku ci benn xalaat yeewu ci gëm ko rek ne du ma du ma ngoy ca ne du ko baax sëriñ bi tere na ko baax nee na nag rawaat naa nag bu fekkee nag xalaat boobu nag dem naa dem a dem ba màggat ba nga xam ne mënatu régler benn problème doomu aadama bi kon kon mooy lu mu jërëjëf kon tënku ci xalaat mooy ne na loolu fanatisme la te jumut lay andi mooy ne taxaw ne tekk dematoo fenn te islaam day dox mu ne loolu moo tax sëriñ bi wax na ci maanaam yi ñaari maanaa yëpp nee na wajat qad sannafa axbaar fiihi dafatira laha asrar ci tasawuf lay wax ak tawxid amsalul Ghazali wa ibnu Ataillahi wa Muxtaarul Kunti wa Muhammadu Daymaani wa xayruhum mais nag avec loolu lépp teewul sëriñ bi nee na lakinna kutubuhum li tuul ndax da bàngo ñooñu li ñu màgg màgg lépp ak li ñu bind lépp ci fànn gii sëriñ bi gis wax na ko nee nag waaye nag ah neexut ba neexut waaye nag lakinna kutubuhum li tuul ah seen téere yi nag dëgg dëgg dafa dafa gudd nag maanaam parce ñooñu dañu toppal nazariya théorie te sëriñ ba amali la moom dafa jox awlawiya li suluk ñee jox awlawiya li nazar foofu la différence bi nekk suñu diggante nun ak arab ci tasawuf maanaam sëriñ Tuuba ak arab yi foofu la ñu wute ci tasawuf moo tax sëriñ bi ne ñii seen téere yi wax baax nañu màgg nañu ñu ñu kéemtaane lañu liggéey nañu waaye daal man nag mënumaa jël loolu lépp lakkinamaa kutubihim lu tóole naq di bàngo mu ne xoolal mu ne zahida fiha jilu haadal jiil jan jiil jiilu zamaanihi génération wu jamonoom sëriñ bi gis na ni ñii kat sonn nañu téere yi te du leen jariñ dara téere yi ñu topp nii gudd na gudd goo xam ne ñii mu gis ñii duñ ci mën a jariñ xoolal loolu du question loolu loolu du problème sëriñ bi jog ne naa réglé boobu problème mooy lan moo di ne moo tax ne buy jàngat moom buy jàngat arabe yi day wut yu mu réglé problème yi jamono waaw voilà problème posé wu na léegi walla jiil baa nii muy xool di dund moom te mënuñoo jariñu téere yi ndax téere yi ni ñu ko defaree walla bulul pour le peuple sénégalais sëriñ bi gis ne lii du ñu jariñ mu ne kon comme xaarkat la ñu jóg régler boobu problème ba mu jógee lu mu def def ne fa jitu fihi bi kitaabin qad hawa shifaa man asqama qalbahul hawa waaw jóg na andi na solution moo dinañ daal ni andi téere boo xam ne na mu ko defaree moo dëppoo ak waa Sénégal te la nekk fee lépp nga ci biir waaw kooku mooy solutionner problème sa jamono loolu mooy liggéeyu xalaatkat sëriñ bi euh, kon dama ne ñeenti principe yi ñeenti mabadi yi al asasiya yi nga xam ne yaakaar nañ ne moom moo constitué moo tabax manhaj bu wér bi nga xam ne moom la Serigne tubaa jëfandikoo ci bi muy bi muy jàngat démbi islam ak bi muy jàngat mboolem xalaatu boroom xam-xam bi arab yi ak lépp luñ fi bàyyi ci ndono manhaj bi mu leen jàngatee ba man caa jëriñu jëriñ ci waa réewam duñ yaakaar ne manhaj boobu ci ñeenti tomb yi la tënk te kat sëriñ bi gis nañ ne kët am na loo xam ne mooy dëggal ne méthode bii Serigne Touba jël kat manhaj la bu wér bu wér boo xam ne bu nu wóolu la te sëriñ bi it wóolu na ko te manhaj la it boo xam ne ni bu assuré la li tax moo ne résultat ba mu yóbbu sëriñ Tuubaa moo tax ñu xam ne assuré la eh, sëriñ Tuubaa bi muy bi muy méthode am moom li ko wóotale gars yi moom jëlul manhaj mu tabaq méthode appliquée déjà appliquée jëlu ko xoolal sunu gars yi jàng tubaab la ñuy la ñuy importer lépp ay méthodes appliquées la déjà dañuy jël loo xam te ni ñu France ko jël appliqué ko ba nag ñu jël ko lépp andi mais nun lu ñuy doyet pratique France du valable pour nun ñi borom xam ne jullit yi fi jóge ci jamono Sëriñ Tuubaa jël ay méthodes ay manahij mutabaqa loo gis lu ñu andi dañu andi tajaaribal aaxarin non ñu xalaat dama ne borom xam-xam yi bokk na Sëriñ Tuubaa jamono ah te jël manahij mutabaqa musabaqan bañ ko tatbiqee lu ñu gis après tatbiq mooy dañuy gis tajaaribal aaxirin la ñu andi leer tajaaribal aaxirin la ñu andi Sëriñ Tuubaa jëlul manhaj mutabaq dafa jël manhajun faarir vide amul benn contenu historique mu jël ko mu yële ko ba mu set mu andi ko tatbiq euh, natija bi ko yu loolu andi mooy sëriñ bi bi mu appliqué manhajam boobu ci mujj ci dafa am jamono joo xam ne ci mille dafa mujj nag am benn résultat définitif natija nihaiya te natija bi manhaj bii ma ko moo moo woo sëriñ bi ba andi ko ci natija moo tax ñu xam ne manhaj bi mu jëlan manhaj bi bu wér natija bi li ci jublu mooy sëriñ bi dafa jekki-jekki def def li ñuy tuddee xatiya maanaam rupture maanaam dafa jekki-jekki dagg bàyyi lépp loo xam ne démb la woon ci démbi arab suñ bi dagg xatiya rupture mu rompre rek ñëpp ba mu rompre rek ñëpp dafa istibqa dafa desal rek ñaar alquran ak sunna mu wëlbati ko bi mu wëlbati ko moom sëriñ bi won na arab yi gannaaw résultat baa ngoog dafa wëlbatiku wan leen gannaaw nu mu leen wanee gannaaw moo di ne nga xam ne ci la sëriñ bi wëlbatiku amatul benn benn nit bu nekk alaat bu sëriñ bi référé wu amatul ak koo mën a doon matatoo ko référence benn ñaar bés ni tey jii amatul benn téere wala benn nasaraya ci islam boo xam ne sëriñ bi dina dem ci référé woo ci amatul bés ni tey sëriñ bi ñaari référence dong la am alquran ak hadis intaha wasila benn la ci am muy rasulullah jeex na sallallahu jeex na kon mën bi moo ko moo ko woon loolu moo ko woon ne ko c'est normal nga dagg mu dagg ci wàllu ci wàllu xam-xam ak xalaat lay wax de waxuma ci wàllu baat ndax wax naa ne waxtaan moom Sëriñ Tuubaa di bokk nekk kaw ci kaw ci kaw ci suñu borom yi wala Sëriñ Tuubaa mu tasayo damay waxtaan Sëriñ Tuubaa di borom ci di kaw comme xalaat kon loolu sëriñ bi wëlbatiku na kon kon li mu doon jàngat lam ca soxla woon jël na ko te ñaar la mooy la ca dëpp ko alquran ak hadis weddiwu ko bi mu bi mu wëlbatiku itam jëlaat mu ngi nii alquran la jël ak hadis la ca des itam moo di la ca dëppoog li soxla sénégalais yi soxla woon jël na ko ba mu ca noppee woon na leen gannaaw jëwtu référé wu ci ñoom bàyyi na benn référence la am léegi mooy loolu mooy kan mooy alquran ak hadis benn wasila la am kot mooy Muhammad alayhi salaatu wasalaam amatul keneen laa dina wërañ woon leen gannaaw wax lan daal di ne maasikan bil kitaabi maska daririn bi yadil qaa'idi al mu'in al bashir al mu'in mu waxaat na ubaayi'ul yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa as'alu laaha al wafa ilayka qad tubtu za bay'in wa zahzahani an al manaahi wa an af'aali majnun déglu yaa ngi xool wal bëtti bu ko de ilayka tubtu bi itibaa'i al-Mustafa sanata jaysasin fa juddi bi shifa xarajtu bi fadlillahi min kulli batilin ila alxaqi walimaanu billahi yarsaxu suma qaal alhamdulillahi alladi sarrafani bi lutfihi min bidain li sunani askuruhu jàlla ala alkitaabi wa sunnati albaydaai walsawaabi ila an qaal zimaami alyawma jacaltuhu abad fi yadi ahmada li taati samad zahara lii anna al-i'tisaama bil kitaabi wa bi hadis Moustapha huwa sawaab mu ngoog kooku may natije bi foofu la sëriñ bi kon wëlbatikoo wëlbatiku bu wér mu nekk euh, euh, événement historique décisif bu am solo ci taarixu islam ci Sénégal ak ci taarixu yoonu Mouride mooy fi sëriñ bi defee déclarer déclarer rupture avec la tradition aveugle. bés ni tey jii sëriñ bi dootu imité kenn dootu taqlid taqlidul ama defatu ko kenn doyatu ko ku dul Muhammad alayhi salaatu wasalaam bés ni tey jii sëriñ bi nekkatul dépendance dafa am indépendance toppatul kenn moom dañ koy topp lam yoxu taabian bal huwa matbu bés ni tey bés ni tey jii amatul référence moom mooy référence xasaali xaritam la lool waaye tuddatu ko ah xaritam la lool waaye gëj na ko tudd ci masaalik tuddatu ko fii sëriñ bi amatul kenn ku muy joxoñati mbaa nga doy ko mbaa ba asafula pas doy waaye maanaam muy référé wu ci yow mbaa nga di ko sax mbaa nga di ko joxoñ mbaa mu jël sa benn nasare amatul référence wëlbatiku na won na ñépp gannaaw da war référence am léegi wax na ko mi ngi nii zaharali anna ihtisaba bil kitabi wa bi hadith Mustafa huwa sawa jeex sëriñ bi <clears throat> euh, kon loolu mooy importance su wëlbatiku gi nga xam ne sëriñ bi mu ngi ko jël mu firi ko leeral ko leeral ko en détail bi tafsil indi tafasil yépp ci benn euh, mabda boo xam ne sëriñ bi mi ngi ko ci ama 1895 muy nazaratul baya wala li ñu tuddee mabhasul baya al yawma o bayo nabil Moustapha bi xit no asalullah al wafa ah tey ñu di ko tuddee ci mbedd yi ak ci mag ñi di ko wooye amul baya bés at mi Sëriñ Tuubaa jaayante la loolu xew ak bi mu jaayante ak la loolu xew ba mu ko joxee loxo jaayanteeg moom la la ñàkk la ñàkk wasila ku moom ci la it bàyyi ba yépp référence yi mu daal sukkandiku mu bàyyi ci la itam won gannaaw ndonol arab li ak ak seen passé maanaam moom mm, waxuma doyatu ko de waaye dafa jéggi loola da koo weesu dara matatu ko référence fi mu nekk nii waaye sëriñ bi euh, bala may jeexal itam euh, dinaa leeral tomb bi nga xam ne mooy tënk daanaka waxtaan wi ñu yóbbaale ko moo di ne e, tomb lu am solo ndax ñu ngi ci jublu maanaam e, e, rabt lëkkale xalaatu sunu sunu borom xam-xam yi nun waa Sénégal ñu lëkkale ko taqale ko ak ak xalaati boroom xam-xam yi arab yi maanaam rabt ulama enab bi ulama al arab yi jiitu woon ñoom Serigne Touba ak ak leeral anam yi nga xam ne eh, anam yi wuute la ak ak juyoo diggante suñu borom xam-xam yi ak diggante borom xam-xam yi arab yi am nañu fu ñu wuutee yu baree bare am nañu fu ñu juyoo lu baree baree bare mais aussi am nañu def fu ñu niroo lu baree bare am nañu fu ñu d'accord lu baree bare génne anam yooyu Serigne bi dégg ak itam xool. Euh, euh, naka naka la ñuy influencer taasiré ci ñun ak ñun tam naka la ñu taasiré ci ñoom ndax am na walla amul ak itam sëriñ bi euh, am na ci yoo xam ci ñun borom sunu borom xam-xam bi àbb nañu arab yi ay ay xalaat wala recopier nañ ci ñoom wala roy nañ ci ñoom tuuti loolu lépp sëriñ bi ak la ko waral lu am solo la maanaam waxuñu ne baax baax na itam lu lu lu war la aussi waaye nag. li ñu bëgg nun gëstukat dañu xam ne loolu du raaya du objectif euh, te itam du problème boo xam ne problème aqida la wala problème sharia la kooku amul benn relation diine problème ijtihaad dong la ak xel xalaat euh, te fuqaha nee nañu masalatu ma masalatu ijtihaad ijtihaad ci boppam laa takfiire fii wala tabdiya ki tànk mi ngi ci majaalu ijtihaad kenn waru ko takfiir ci islam kenn waru ko tabdiya ci islam te tey loolu def ñu ne nangam ak dëgg la sëriñ bi euh, euh, xalaatu boroom xam-xam arab yi ñoom Xasaali ak mel ni ñoom lu am solo la bu ñu bëggee dégg xalaatu sunu mag ñi waaye nag buñ buñ leen bëggee dégg rek minal xaarij maanaam minal xaarij mooy lan moo di ne xalaatu ara boroom xam-xame arab yi nekkul loo xam ne mooy marja asaasi bi ñu war a sukkandiku pour mën a xam xam-xamu suñu mag yi xam-xamu suñu mag yi yaa ngi koy déggee mina daaxil ci biir maanaam da ngay dugg ci biir société sénégalaise rôle bi nga xam ne rôle historique bi nga xam ne moom la suñu mag yi doon joué ci seen jamono rôle boobee moom nga mën a xeeñ toppatu ko analyse ko pour mën a comprendre soit suñu waaye boo bëggee référé wu ci Ghazali yi mbaa Muhammad ibnu Abdul Wahhab mbaa ibnu Taymiya bëgg a dégg Serigne Touba du sotti du sotti da nga koy dégg rek dégg goo xam ne déggu bitim réew lay doon waaye boo bëggee dégg Serigne Touba da nga ñëw topp Serigne Touba topp ma fam yi nga xam ne ma role bi nga xam ne joué na ko commencé na ko jouer depuis Mbàkke Kajoor en passant par Gabon et la Mauritanie ba ni mu ñë ba ni mu ba ni mu ñëwee njaareen ci boobu ngay mën a topp xeeñtu ko gëstu ko pour mën a xam dëgg-dëgg xalaatu Serigne Touba ak li mu bind kon Serigne bi loolu laa bëgg na tënke waxtaan wi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hmm. jërëjëf sëriñ Saliou Salam ci waxtaan wu am solo bii nga xamante ne baax nañu ko tey jii nii yaakaar naa ne képp koo xamante ne teewlu nga waxtaan bi te dégloo ko xel ak xam-xam yaakaar naa ne tey jii yokk nga boo xamul woon tamit lu baree bari ci anam gi nga xamante ne ci la sëriñ bi sukkandiku wala ni nga xamante ne noonu la sëriñ bi doon jàngate ñi nga xamante ne ñoo fi jiitu woon te daan yëngutu ci wàllu lislaam yaakaar naa ne tey jii képp koo xamante ne xamoo ko woon boo teewla waxtaan wi tey xam nga ko ku ci xamul aslaf tamit tey jii yokk nga yokk yokk nga loolu moom yaakaar naa ne ñu tey fi jotaay bi ñu baree bari wala boog mën laay wax am nañ ci eh, lu ñu leer tey jii nii kon nag ci turu muassasatul wafaa'i bi huquqil iman ñi ngi lay cant cant goo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu di ñaan yàlla tamit yokk sa guddal sa fan te yokk sa xam-xam te bàyyi la ak xel ba lii nga xamante ne naka jakk ci nga mos di yëngutu te jàpp nañ ne tamit ci nga yëngutu ba faw yàlla dimbali la ci ba li nga ci yéene nga àggale ko foo xamante ne dana kawe sa ñor loolu eh, yomb na yàlla yàlla na ko yàlla def waaw ñu fàttali rek ne. mu assasatul wafaay bi huququl iman mi ngi lay cant cant boo xamante ne am na fu mu doore waaye amu fu mu yem ndax wax dëgg yàlla waxtaan wi tey jii nii am na solo am goo xamante ne ñëpp a jariñu même ñi nga xamante ne sax demoon ba jàppee seen bopp xaj na ay borom yi xam-xam yoo xamante ne am na fu ñu tey jii am na bind yu bees sax yoo xamante ne joxaat nga leen ko loolu nag wax dëgg yàlla eh, yàlla moo la ci mën fay yàlla na ci yàlla fay fay xamante ne a sa njot yàlla na ci yàlla fay fay fay koo xamante ne dafa jóge dafa jóg ngir tasaare xam-xam waaw yàlla na ko yàlla def kon euh, li may def mooy damay jox kaddu bi sëriñ bi nga xamante ne moom la sëriñ Saliou Salam àndal te mu nekk directeur wu lycée bu Cheikh Mouhamadul Moustapha bii nekk su ko defee mu am ay kaddu yoo xamante ne dana ko indi ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane laata nag ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li sëriñ bi doon waxtaane xam naa ñu fàttali rek ne incha allah suba sëriñ sëriñ mambala Balla Mbacke sëriñ Mame Balla Mbacke incha allah moom la ñu fas yéene dalal fii ci jataay bi mu fas yéene waxtaane al bidaatu fi diini maanaam bidaa ci diini ana lan mooy bidaa lan moo sosu ci diini te bokku ci xaj na loolu mooy li nga xamante ni incha allah sëriñ Mame Balla Mbacke Muxtaar jógee ba Daaru Salaam allah suba moom lañu ñu fas yéene dalal fi jataay bi mu fas yéene waxtaane loolu ñu fàttali rek ne waxtaan yii ak yi nga xamante ne moo jàll yépp euh, ku ko soxla ci kaset yi mën nga koo am naka noonu tamit ku ko bëgg a dégluwaat mbooleem rajo yi nga xamante ne moo nekk ci fii ci gox yi muy Darou Moukhty FM Touba Mbacké FM ak rajo Dunia Diso FM Lamp FM euh, wal wal wal fajri bu Touba ak Sud FM bu Touba bu Mbacké ak euh, Jant bi FM ak RFM rajo yooyu yëpp waxtaan yëpp incha allah ñun danañ ko jàllale. naka noonu tamit Touba Mbacké FM Touba Mbacké Touba TV Touba TV tamit ñoom danañ jàllale waxtaan yi incha allah yaakaar naa ne bu ma juumut bu nekk li commencé dix heures demi ci guddi wala onze heures jàpp minuit bis bu nekk dana teg benn waxtaan ci waxtaan yi nga xamante ne moo paase. naka noonu tamit ku ko bëgg a ci internet bi tamit. majalis point org moom en direct la fay jàll la jàll waaye nag diis na ko arzifee tamit bu jàllee naka doon al istiqaama moom tamit insha allah ku fa dem mën ngaa siiwal waxtaan yi nga xamante ne moom jàll na fi yépp kon li ñu def mooy dañu jox kaddu gi Serigne Sylla li nga xamante ne moo ànd ak Serigne Saliou Salam mu am ay kàddu yoo xamante ne dana ko yëkkati su ko defee ñu door a ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li Serigne bi doon waxtaanee. rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa baad mbokk jullit yi mbokk taalibe yi kenn ku ne ñu ngi leen di surtout sant di leen siyaare ci weeru koor bu tedd kii di sant muassasatu Al Wafa yi nga xam ne ñoo taxawal lii muy liggéey bu am solo ci lislaam muy liggéey boo xam ne mënut a ñàkk te liñ ci seetlu mooy ñu ko taxaw ñëpp mooy ndaw ji ndaw ji ñoo fi nekk ëllëg te lii lépp nag kon dañ koy sante sunu mag ñi ndax sunu mag ñi garab yi ñu jëmbatoon may ngeen mi tey mooy lii mag ñi jàll nañ wane ñoo fi des kon mbir mu toll nii yàgg naa ko suivre li jiit daaw ci koor gi waxtaan yi fii def yépp danaa ko seetaan mooy lu am solo lu mënta ñàkk alhamdulilah bi nga xamee nag gone yi suñ boroom xeetal na leen ci topp lislaam di xeeñtu lislaam di xeeñtu tànki mag ñi démb te loolu mooy li fi nekk ndax bu ñu seetloo mboolem ñi fi jaar ba jàll ñu jàngi woon ñu dem ba ñëw ñépp kenn andiwu fi lenn li fi mag ñi nekkoon bàyyi woon rek mooy li fi nekk kon mooy loolu mooy dëgg mooy lu am solo nañ ci sax texeen ko gis ñu fi leneen kon nag gàcc nga la ma mag ñi sëriñ Saliou Salam nag thème bi mu waxee xam naa ne mustawa bi kawe na lool nekk na loo xam tam néewaa nañu koy dégg waaye lépp rek ci baaxu sëriñ Touba ak mat sëriñ Tuubaa ak wér yëpp mat ko sëkk ma waral ko ne ku ne wér ga nga am sa spécialiste mën nga caa wax jox ji wér joo xam ne sa bu dikkee la wax ak sa di wax duñu bokk sëriñ Tuubaa moo demee noonu ndax mafhum bi mu ñu andil muy alxiraa lu bees tàqale ci al alam al islami mooy topp ngir mën a agsi ki tey ndax démb am na lu fi baaxoon waaye nag lépp baaxul sëñ tubaab ñu koy jiñ ca Masaalik nee na sa caabi nag lépp seen muy leer rek sawar la wala lépp loo xam ne mu tabaron miskit la déedéet kon léegi am solo mooy lenn lu nekk buñ toppee tànke mag ñi seet fañ jaaroon ba agsi fii lañ doon segg te muñ dëggee ci téere sëñ tubaab yëpp dañ def ci mooy lu xudus ay jàkkaar joo fi nekk da nga gis mu ne la bu lay waxal ci tawhid am na loo xam ne bu ci àggee la koy moytuloo mais du ko tudd te amoon na ñu ngi ko doon dund ma demee ci arab yi ba léegi al manhaj yi nga xam ne dañ koy jàngale tawhid am na yoo xam ne sax duñ ko jàngale ngir lan dafa am ay objectif spécial ay ay agaraat yoo xam ne loola moo tax ñu jàngale loola te loolu dëppoo ak suñu diine fii ñun liñ bëgg mooy teg suñu tànk fépp foo xam ne Sëriñ Tuubaa dafa tegoon tànkam lépp loo xam ne Sëriñ Tuubaa dafa doon moytu loola ñu moytu ko ndax amul lu am njariñ Sëriñ Tuubaa jëlee na ko andi na ko fekk na ko andil nañu ko te loolu mooy lu tey mooy lu amal njariñ ëllëg kon mu assatu ak Wafa bu bàyyi leen leen moo tax ngeen nekk ci kanam seen nekk seen wet jiital leen ngeen di leeral lislaam def ay waxtaane diine te lépp mu tegu ci ak taalibe loolu mooy li am njariñ ndax lépp lu dikk te tegu ci ak taalibe amul njariñ xam-xam lu mu bari bari bari bari bu antoog saalibe nga xam ba man fuura amul njëriñ nga xay maarin yas yamilu asfara nu ko waxee woon kon am fas yéene nekk ay taalibe fas yéene xeñtu Sëriñ Tuubaa li fi baaxoon lépp andil nañu ko li gën lépp andil nañu ko kon Sëriñ Saliou Salam suñu waxtaane mooy li aj li xiraat ci Ahmad Bamba mooy nee na mustalax bi suñ ko seetee ci mu'jam al falsafi lañ koy fekk kenn du ko fekk ci mu'jam al lughawi kon loolu mooy lu bees sax loo xam ne ubbil la bunt bàyyi seen yëpp léegi am nañ nuqtul intilaax pour baxs pour xiraa xiraa dafa yëmut foofu ndax xiraa li aj ci am bamba ak xiraa ci xasida yi ndax ñun ñëpp xam nañ ne xasida yi ay rumus la te yooyu des ko war a fàkk fàkk des ko war a taqale ba mën cee dégg Sëriñ Tuubaa ndax ñu mënoon jàng xasida yi fàkk rumus yi dégg ci Cheikh Ahmad Bamba kon ñu ngi dellu di sant masjid al Wafa ci liggéey bii bu bii nga xam ne taxawal nañ ko te ay tu tànk di ñaan sunu borom mu dëgëral leen te yàggal leen ba lii ñu bëgg a liggéey Sëriñ Tuubaa loolu kat xel dal nañ ndax Sëriñ Tuubaa ba muy ñaan surriyatan tayyibatan tujaddidu na gën a béyal bu suwaat ak taxidu kon nag lii wane na ko kon nag loolu Sëriñ Tuubaa ñaanoon yéen a nga ca yoon wa kon nañ fas yéene ñaan sunu borom ci barkeb gaa ñu baax ñi nga xam ne ñoo mos a jaar fii yépp ci barka borom daaru moo ti mu dëgëraloon seen i tànk wéral seen i yaram wéral seen i cër bala ngeen bëgg a liggéey lépp suñu borom tabaaraka wa taala may leen nu ngeen ko àggalee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf jërëjëf sëriñ Silla mi nga xam ne moo ànd ak sëriñ Abdou sëriñ Saalihu Salaam ci taxaw seetlu bu am solo boobu nga xamante ne def na ko ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaanee ni mu ko waxee rek am na bunt bu bees boo xamante ne tijjiku na ci képp koo xamante ne gëstukan nga yaakaar na nag bunt boobu tijjikoo sëriñ bii nga xamante ne moo leen di waxtaanee tey lañ koy sante ci loolu rek damay jox sëriñ Ahmadou Mbacke moom tamit mu am taxaw seetlu boo xamante ne dana ko def. ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane laata ñu ñëw ci laaj yi aoudu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel ci weer wi di sant yàlla bu baax ci jataay yi ñaan suñu boroom mu nongul nu mboolem nañ ci jëf te te di rafetlu bu baax waxtaan wi nga xam ne moom la sëriñ Saalixu Salaam def te muy waxtaan wu am solo woo xam ni ni ko sëñ bi njëkk a def taaliq waxe noonu la deme mooy waxtaan wu xóot la eh, ginnaaw sëñ Saalixu niñ ko xamee fay la suuf la waxam noonu lay mën a demee day xaw a xóot ba sama classe gi ñoom nga xam ne seen xel soriwul duñ ko mën a sax teewlu wala ñu dégg ko déggin wa ca war waaye gëstu bu am solo la ndax leeral na ni sëriñ bi wàll yépp da ca raw waaye wàllu xalaat itam da cee am euh, cër bu mag a mag a mag muy xalaatkat la woon ci xalaatkat xalaatkat yu mag yi xalaatkat bu ne itam wax na ne day am méthode boo xam ni moom lay jàngate ay gisinam te sëñ bi it amoon na ko loolu lépp sëriñ bi layal na ko ci biir indi méthode sëñ bi ci ñeenti ponk yi nga xam ne moom la ko moom la tënku lu ci ne leeral na ko xam naa am na ci loo xam ne xaw na ma raw waaye li ma ci gën a seetlu rek mooy wax na ni sëriñ bi bi ñëwee ci islaam dafa jël li am solo bàyyi la amul solo mboolem li nga xam ne mooy ak turaasul islaam yi nga xam ne mooy ndono l'islam yépp dafa seet la ci am solo mu jël ko jox ko waa këram la ñàkk solo wala la nga xam ne am na lu ko ëpp solo mu bàyyi ko fa bañ ko jël loolu it lañu seetlu itam bi mu ñëwee li nga xam ne moom la fekkoon te baaxul baaxutoon mu critiqué ko wax ne lii amul njariñ ba ñépp moytu ko loolu gis nañ ne feeñ na ci waxtaanu sëriñ bi ba ni mu agsee ci wax ni sëriñ bi dafa mujjoon nag jël yonente bi alayhi salaatu wasalaam def ko muy wasilaam nga xam ne tënku maanaam jébbaluwut amul mu doon mu amut sëriñ bu may yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu it sëñ bi leeral na ko te bu ñu xoolee ci waxi sëñ bi am na fu mu wax ne fa jultu bayna al ulama wal awliya bi niyyati wa amali wa qawliya am na jamono yoo xam ne wër na ci réew yi yépp di wër sëriñ boo xam ni da koy mën a àggale ak di wut xam-xam ak di sakku maarifa ba mujj nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam gàttandul ko boppam teete ko di ko tarbiya mu nekk ab sëriñam kon ci diir boobu ci la nekkoon di gëstu comme ni ko sëñ bi wax nga xam ne ci la góor yàlla yàlla yëpp jaar mu jaar foofee ba ba ni mu waxee ne ubayi'u yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa as'alullah al wafa tey maa ngi ñëw jaayanteeg yonente bi alayhi salaatu wasalaam fas yéene ko liggéeyal topp ci ginnaawam dootuma defati kenn muy ab sëriñam loolu seetlu nañ ko itam ci yeneen wàll yu bari yu mu fi fekkoon gis nañ ne sëriñ bi bi mu daataa ñëw lu mel ni alxuraan dañ ko daa wallaan li ñuy wax walaane lañ ko daa def mooy maanaam dañ ko daa euh, jàng njàngin woo xam ni bokkut ak walaan walaan du firi lool dañ ko daa taxuraane taxuraan nga xam ne nit ki bu masaa mokkal alxuraan day sol ay lamam euh, maanaam sol yéreem yu jekk ñëw ci penc mi mbooloo mépp teew muy tari di fecc di pakkar ñi ba kamil bi daanu ñu may ko soxna ci njàng mu gaaw mi nga xam ne moom lañ baaxoo ci réew mi gis nañ sëñ bi mu ñëwee bokk na ci li njëkk a soppi mooy xeeti déggin yooyu wax ne wa afdalu dhikri kitaabullahi ma'a tadabburi wal intibaahi wax ne li gën ci li waaye di def mooy jàng alxuraan waaye na ca boole nag seetantal ko ak li muy def mu yitteel ko na nekk ak jaamu yàlla waaye buñ ko def ngir wute ko àdduna ak yeneen déggin yu bare bare gis nañ sëriñ bi mu ñëwee itam ci jamonoom am na ñoo xam ne ay nit diin lañ lañu woon waaye dañ daa nax nit ñi di jël seen alal ci yoo xam ne teguwul ci yoon te mi ñëw leeral leen ne du lu ngeen gis muy nuru ab sëriñ rek ab sëriñ la leeral kan mooy sëriñ bu bu mat sëriñ wax ne ñi ëpp ci sëriñ si ay ay ay fiir lañu wax ne na nga leen moytu leeral ban sëriñ lañ war a topp loolu lépp euh, buñ seetloo ci njàngaleem sëriñ Tuubaa leer na ci boo wér a wér ak yeneen yu bare bare yoo xam ni sëriñ bi leeral na ko euh, xam naa bëgguma gën a guddal maa ngi sant bu baax euh, sëñ sëñ sëñ Saliou ñoo ngi lay santaat bu baax di wax ne waxtaan wi am na solo lool te xóot na lool ñoo ngi ñaan yàlla may nu njariñ lu bari génn ci wasalaamu aleykum wa jërëjëf sëriñ Ahmadou Mbacke ci taxaw seetlu bu am solo boobu nga xamante ne def nga ko xam naa ne waxtaan wi am gum am solo ak soxal gu mu soxal ñi ko doon teewlu ak teewlu bu ñu ko teewlu moo tax ñu baree bari kenn ku nekk bëgg na ci euh, joxe sa participation waaye comme am na ay laaj yoo xamante ne tamit ci tëmbilaaj yi xam naa ne damay jox sëriñ Muudu Mbacke Ndiaye moom tamit mu def taxaw seetlu bu gàtt rek ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane bala ñoo ñëw ci question yi nga xamante ne moo aju ci bi xam naa ne li may lim rajo yi nga xamante ne ñooy jàllale waxtaan yi su fekkente ne tudd ma woon Diso FM Diso FM bokk na ci rajo yi nga xamante ne moo koy jàllale naka noonu te encore RFM waxoon naa ko mooy Futurs Médias naka noonu Al Mouridiyyah di boobu ci internet moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ne danañ jàllale waxtaan yi kon ma jox sëriñ Mourou Mbacke njaay mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñu leen di nuyu leen ndokkeel ci weeru tedd wi di leen ci balo àq ñaan suñu borom bool nu jéggal te di sant mbokk mi nga xam ne si moo doon def waxtaan wi waxtaan wu am solo wi nga xam ne doon na ko def ci njàngaleem sëñ bi ak ni mu jàngaatee li nga xamee ne ñoom la fi ñoo ñoom ñoo ñoo fi weesu woon ni mu ko jàngatee ñu ngi koy sant bu baax ci thème bi am solo gi mu am solo ak tim wax ji tim maanaam xóot gi mu xóot ba ñu bari daanaka mën nañ ne xëy na nañ ko war a dégg dégg dégg duñ ko mën a dégg ndax philosophe moom buy wax daanaka ñam te lool rek lay mën a waxal daanaka waaye ñu ngi koy sant ci waxtaane bu baax waaye bokk na ci kon liñ ci mën a jàngate rek ci li mu wax ci sëñ bi mu ñëwee téere yi nga xamee ne si fekkoon na ko fi euh, noonu mu nga xam ne noonu la ko jàngaatee wëlbatiku taalifaat ko bu ko xoolee ba tey lu yéeme la ndax ku ne xam ne ne sëñ bi am njàngaleem ci boppam ku ne euh, ñi nga boo xoolee sax way juróom yi nga xam ne si moom la nekkaloon sax bi mu fi nekkee daa mujjoon sax daara ji nga xam ne si moom la Mame Mor Anta Saly yoroon mujjoon na sëñ Tuubaa radiyallahu ta'ala moo féete woon njàngale ma sax ngir ak mën a leeram leeralam ni mu yéeme woon ak li ko suñ boroom mayoon ci fasaaxaak ndax nit yàlla moom bokk na ci karaama bi muy am mooy day am xam-xam te daa nekk kenn du ko jàngal sax njàng ma ca war dëgg-dëgg demoon na ba nga xam ne mboolem ñi nga xam ne dong yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ron daare Mamour Anta Sali ñoom ñëpp demoon nañ ba Serigne Touba radiyallahu ta'ala lan gënoon a taamu sax mu jàng leen ci Maam Mor Anta Sali bi moo tax Maam Mor Anta bi mu demee ba gis loolu daanaka da ko daa mu jàgg jël daara ji jox ko ko ngir ak leeralam ak li ko yàlla may ci ak ni ni muy jàngalee ndax loolu bi mu fi nekkee sax moom am na téere yoo xam ne si taalifoon na ko ci nga xam ne mu na sax Maam ci boppam da ko daan jël sax di ko jàngalee yoo xam ne Serigne Touba radiyallahu ta'ala moo ko taalif ci kanamam ci ak dundam bokk na ca mu lay na sudóor ca la bokkoon nga xam ne sëñ bi sax da ko daan jël di ko jàngale waaye ci li sëñ euh, salaan bi wax rek sëñ Saliou salaan mi wax ci sëñ bi maanaam téere yi mu fekkoon guddi gi ñu guddoon ak nit ñi dem ba nga xam ne tàyyi nañ ci da ko mel ne da koo jël moom mu doon gerte mu segal ko jël jël ko boole lépp def ko ci benn téere gàttal ko gàttal koo xam ne si jàng ko dégg ko mooy gën a yomb sax nga nekkoon ci téere yooyu di jàng ndax loolu boo xoolee lu mel ne Jawhar Nafis gis nga ni mu ko leeral la nga xam ne bu jëkkoon daanaka euh, kii lañ doon jàng laxdar yi lañ doon jàng waaye léegi dem na ba daanaka fi mu yi bari boo leen tëralee laxdar yi sax mun mënu la koo tëralal ndax barkeelu njàngalum sëriñ bi rek moo waral loolu ndax fi mu boo ko jàngee li nga ciy dégg daanaka da nga mën a jàngale sax boo xoolee laxdar yu sax yow mi ko jàng waaye ki jàng laxdar yu fi mu toll yem ci rek du mën a ñëw jàngale jofar na fi kon loolu bokk na ci ak njàngaleem ak Euh, ni mu gisewoon téere yu jëkk ya ba tax na mu jël ko di ko taalifaat loolu bokk na te euh, tasoo si xaar moom it gis nga ko silaaxul xaw fi la jël wayaat ko foofu loolu lépp ci am njàngaleem la bokk moo tax am na bis ma ci waxtaan ak genn kilifa moom loolu la wax nga xam ne booba ñun Dakar lañ jigée wut jënd suñu téere arab yu baree baree bare waaye biñ ñëwee ci kilifa te kilifa kat bokkul ci yoon yi sax waaye ko baax la waaye biñ ñëwee ci moom sax danoo daanaka ñàkkal solo téere di yëpp téere di nuyu yëpp daan na njàngaleem njàngaleem lépp mu ngi ci téere sëñ sëñ Tuubaa yi bu leen ko génn lépp lu ngi soxla rek mu ngi ci ndax ci téere sëñ Tuubaa ngay gis téere boo xam ne da nga koy jàng muy naxu sax waaye nga gis barkeel gam barkeel ak sell gam sell ba mu koy def boo ko jàngee sax mu ne la texe nga texe goo xam ne duutoo texe di ci téereem naxu loolu ku ne xam ne ne kenn ku mas a taalif téere mosoo ñeme loolu te taalif ab boo xam ne naxu da nga ci jàngale grammaire walbatiku ne ku ko jàng texe nga texe goo xam ne duutoo texee di loolu kenn dong moo ko moo ko moo ko ñemee wax muy Sëriñ Tuubaa radiyallahu ta'ala anhu comme ni ko suñu waxee ci noonu mu nga xam ne la fekke woon téere yu jëkk yee xool ko jàngat téere yu wees yu yëpp ñu ko jàngatee wëlbatiku jikkiwaat ay téere boppam kon loolu lu mat a bàyyi xel la xam ne kon njàngale sëñ mooy njàngale moo xam ne si daanaka mboolem ñi nga xam ne si ñoo fi jàng mën nañ ko bañ a weesu loolu rek lañ ci doon dolli di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Mourou Mbacke njaay ci taxaw seetlu bu am solo bu nga xamante ne def nga ko yokk ko ci lii nga xamante ne moom la sëriñ Saliou Salam doon waaye ginnaaw nga xam ne dafa nag waxtu wi li naa ne taxul mu bari lool te laaj yi xam naa bari damay jox oustaz Ahmadu Mbaw su ko defee rek mu dugg ci wax laaj yi nga xamante ne moom la mbokk yi doon déglu waxtaan wi di leerlu lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما bokk yi ñu ngi leen di nuyu ci weeru koor wu tedd wi di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm mu boole nu defal jàmm ñun ñëpp Serigne Saliou Salane ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman ñoom ñépp ñu ngi maase di la sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye am fu mu ndax xam nañ ni jamono xat na ittey bari na waaye ànd ak loola lépp lii biñ ko sàkkoo da leen ko yombalal lool kon ñu ngi la ci ñaanal sunu borom fay la ngeen gi fay guddal saw fan wéral sa yaram te bàyyi laa sam bu baax ñoom ñépp ñu ngi maase daal di la sant cant bu kawe kawe kawe waxtaan wi am na solo lool bari na lool tomb yuñ ci jàngate yu baree baree bari tax na laaj yi bari na lool kii mu ni dafay laaj ginnaaw bi mu la rafet lu waxtaan wi mu ne ndax maanaam ndax Serigne Touba amoon na ay africain yu ñuul yu mu doon sukkandikoo ci ñoom comme ni mu ko daan sukkandikoo ci arab yi wala déet xamante ni daf daan sukkandikoo ci léeg-léeg imaamul Ghazali léeg-léeg ak ñu mel noonu ndax amoon na africain yu ñuul yooyu sëñ bi daana wax ba sukkandiku ci ñoom waaw euh, jërëjëf euh, xam naa euh, boo fekkee na am na benn africain bu ñuul boo xam ne sëriñ daal sukkandiku ci ñoom gisaguma ko ci maraaje yi nga xam ne ay maraaje am moom yi nga xam ne tudd na leen ñàkkut nag amal na ñu ñuul ñoo xam ne ñoo jiitoon sëriñ bi waaye xëy seen ixtisaar seen spécialité wala la bind bi ñuy bind baat yi yitteelu woon sëriñ bi euh, ci li ma jàpp daal moo di euh, bi may wax man maa ngi wax rek maa ngi jublu li nga xam ne mooy ndonol islaam xam-xamu islaam li dala ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba ci jamono Serigne Touba li fi xew lépp ci bind ko fi wax ko fi ba ko fi muy xam-xam loolu laa wax loolu it nag boo ko xoolee itam nag boo ko dee xoolee itam eh, nit ñu ñuul ña ña ca ña ca ña ca bind ña ña ca ña ca fes man leen woñ ci baaraam ndegam xam nañ leen ndax boo boo génne seet naa Bilaal génne al-Sulami al-Mali tuuti Ahmed Baba Tumbuktu daanaka yaa xamatuma keneen koo xam ne man boo gisaguma ab ab liggéeyu xam-xam bu wér bu nekkee nit ñun moo ko def ci diine ji lu jiitu Sëriñ Tuubaa ñu ah, xëy na am na ñu xeex am na ñu bañ am na waaye liggéey ci xam-xam aw am am ngir ci xam-xamu islaam wala nga amul école ci xam-xamu islam wala nga indi ay ay théorie wala nasarayaat ci xam-xamu islam wala nga bindi téere yu bare bare ci genn fànn ci funulu islam yooyu laa ne gisaguma ko ci koo xam ne sëñ war na naa référé ci moom eh, li ci des itam nag mooy ñi nga xam ne référé wu ci ñoom référé wu tudduma leen ngir li ñu weex wala li ñu nekk ay arab déedéet li ñuy man amul ku ñuul ak ku weex yooyu yëpp benn nit ki la xam nga lu ma intéressé mooy ñi wax avant Serigne Touba ñi jiitu Serigne Touba bu yeboo muy ku bi Serigne Touba ñëwee fekk koo ko dem naka la ko Serigne Touba jàngate man loolu ma ne laay wax mais waxuma ci der bi wala ci couleur bi jërëjëf mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la santee nee na mi ngi rafetlu waxtaan wi bu baax muy façon waxtaan woo xamante ni nee na dafa jot sëkk murid yi jóg ci di jàngati sëriñ bi noonu te wattandiku maanaam bàyyi rek lu ñu wax rek ñu yóbbu ko ci wàllu baatin nee muy sàkku ceew nag looy dénk xale yi nga xamante ni ñoo ci tollu ci jàng ñu koy xoole sunu mag ñii rawatina ko mel ni sunu sëriñ bii di Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu lu ko waral ndax nee léeg-léeg nga dégg kuñ ni dafa génn ba ñëw day mel neneen wala mu gëm leneen wuute ak yow nii mu la déggee ak nii nga mel te jaar ci ay jaar-jaar yu bari te taxul mu soppi la taxul itam nga gëme neneen wala nga dégg neneen looy dénk xale yi comme yow jaar nga ci jaar-jaar yu mel noonu te bari ci xale yooyu bu génnee rek dañ leen di soppi ñu ñëw daal di bëgg gëm leneen bëgg daal di wootee neneen yow loo leen di dénk waaw jërëjëf euh, loolu moom laaju laaj bu am solo la euh, xam naa dénkaan di moom weesuwut weesuwut euh, am loolu dama koy dénk xale yi laa koy dégg sama bopp ak ñi mel ni man moo ni wees ndax jamono ji loolu la laaj mooy ne am li ñuy wax nga am référence fi mu nekk nii jamono ji ñu tollu tembe nit ku ne war nga am référence am référence rek mooy am am am xam yaay kan xam foo jóge xam li nga am te nattabliwuñ ne nun bu bu yeboonu xam ko ak lu bañ koo xam waaye Serigne Touba la ñu gëm ne mooy suñu référence Serigne moom moomu nag boo ko defee référence ngir yàlla na nga fexe fexe fexe ba jàng ba góorgóorlu jàng fexe góorgóorlu xam Serigne Touba mooy kan eh, ndax xam nga li tax ma wax la loolu moo ne man loolu moo ma sowe man maanaam li li ma sowe mooy Sëriñ Tuubaa moo ma sowe ndax euh, li tax ma wax loolu moo di ne sama euh, li tubaab bi wax frustration li bi ma jëkk am ci wàll googu ci bitim réew ak arab yi ci professeur bi ñu doon jàngal Imam Malik mu andi uyub uyubu zawj te imaam Malik dafa bokk dafa boole ca uyubu zawj ya ca na ma ko professeur ba jàngale daf caa boole booba maa ngi def maa ngi def sanawiya mu boole ca der bu ñuul mu ne bokk na ci uyubu zawj te uyub yooyu bu amee jigéen ji am na droit bañ bañ bañ loolu nun daal ci infial laaj daal ci mu andi coow ba ma indee coow ñu dàq ma ca une semaine fi maa gis sama bopp loolu ma gis ci biir classe bi ci biir téere yi may jàng ci biir lépp lu may gis ci réew eh, araab yi gisuma ci sama bopp lu ñu li may wax nii am na sama benn xarit boo xam te Moustapha la tuddoon dafa mer ba dafa sensé turam tudd lat lat sukaabe mi ngi nii mi Ndakaaru moo yore restaurant police restaurant bureau de passeport moo ko yore mi may dégg lat boo ne ana lat jaw Moustapha la tudd waaye loolu moo ko merloo ba mu mu gis ne Moustapha ji sax arabe la mu mu far ko bañ donc loolu loolu lan la lan la ma jariñ booba te jamono jooju ñun bu ñuy génn jàng xasit ay xasaay dañuy jël taxi dem lu war a mat un kilomètre wala ñaari kilomètre nëbbutu di ko jàng ndax booba ñi ñu wër ñépp du ñuy murit te étudiants yi fa nekk junni nangam du ñuy murit boobu te boobu boo yoree xasida am na lu muy dem da ngay nëbbu ci bi ñu gisee loolu nag ñu yëg ko moo di ne nag loolu moo ñu may wërsëgu gestu seet nun nooy kan gestu sunu gannaaw seet ba ma gestu su seet man may kan la ma jëkk a yem mooy Sëriñ Tuubaa mii ndax mën na noo wallu radiallahu taala anhu ci biir laaj boobu ma laaj di ci ngir bëgg a xam kii mooy kan kii ma def wéeru ci moom mooy kan la ma jëkk a tàbbi daal li may doy sëkk mooy lii ma tëje waxtaan wi mooy ci Sëriñ Tuubaa defee xatiya ak ulamaawul araab fi mu fi mu fi mu leen bàyyi ñoom ñëpp dégg nga non seulement dagg seen diggante ak ñoom defatu leen nawle référence mais wan ne wan ne moom jégg na leen ma ma béy yooyu ma di ko dajale di ko dajale di ko dajale loolu di ma poussé ba bi ma ñëwee université moo tax ma def sama eh, risaala ci Serigne Touba comparé ko ak Imam Xasali eh, loolee di yàlla may ma ca ndam ndax dañoo dem a dem a dem ba professeur yi dajaloo ci université di gis mabda'ul bay'a mabhasul bay'a ne Serigne Touba moom rek moo am authenticité ci ulama yi ñu xam ci Afrique sowu jant moo ci am asaala te itam asaalu Sëriñ Tuubaa bu du woon bay'a bii du ko am mais bay'a bii mu jaayante Rasulullah won won won won won bàyyi bàyyi roy ak toppaate am moom boppam def yëfi boppam nee na loolu bu amul woon Sëriñ Tuubaa du am asaala moo tax ba ñeen joxee xasaayid li Sëriñ Tuubaa bind 1895 ba 1927 moom la ñuy jël yóbbu université la ca lañu ko delloo kon loolu moo tax ne góor góorgóorlu xale yi xam fu ñu jóge ak ñoom ñooy kan xam yaay kan mooy xam sa identité si ñun suñu identité mooy kan mooy Serigne Touba kon ñu góorgóorlu jàng Serigne Touba bu baax a baax a baax jéem koo xam te xam ne képp ku ko xam dëgg dëgg dëgg man ngaa défendre sa bopp foo mën a dem waaw kon loolu daal laa am ci loo xam ne man naa koo wax xale yi ak góor góorgóorlu yi nag ci xam-xam. xam-xam moom ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax ndax jamono yii ñu jublu nii euh, guerre dañ ne dañuy wax ne troisième guerre mondiale dana am maanaam beneen guerre addina bu daj addina dana am waaye du nekk guerre fetal ak bala jaas yi mais fetalu xam-xam lay doon ak xalaat jublu guerre xam-xam ak xalaat lay doon ku amul xam-xam ak xalaat bokkoo ku amul ku xamul yaay kan amoo référence laaj la maasalee daañu la maasalee kon nag eh, nan jàng bu baax te jéem a xool sunu sunu référence bi ñu jëm koo xam bu baax a baax a baax loolu daal laa moom laa dégg sama boobu di ko déggal gone jërëjëf Serigne Saliou Salam ci dénkaan yu am solo yooyu kon xale yi dégg nañ ko bu baax ak mboolem ñi ci bëgg a jariñu ñëpp kitam mu ni dafay laaj ndax wér na ni Serigne Touba da daan ta aaye ku firi alxuraan wala déet loolu da ci am da ci amutu ko leer mu loolu day euh, euh, siiw na waaye xam naa ne euh, dama xamut ñoom lañ ci jublu dama xamut dañ caa jublu siri alquran tafsir lañ ca jublu wala ta'wil waaw bu dee ta'wil la moo di ne loolu moom ñëpp xam nañ ne jaaduwut maanaam jaaduwut ñu ñu ñu ñu may waa sénégalais yi ñuy tawil alquran ndax tawil ñi ko man euh, yaakaar naa ne man nañu sax zéro par par cent personnes yu nekk téeméer bu nekk mën nga ko wër ba mu jeex doo ci gis ku mën a tawil bu dee tafsir la nag tafsir itam te jamonoy Serigne Touba day ah man de wax dëgg yàlla awma guma awma ci lu ma leer gisuma it fu ko Serigne Touba bind waaye dégg naa ko ci njaareem si mu nekk lu siiw waaye man ci sama jën bopp day damay gis li ma gëm moo di ne tafsir daal ñu ko man bala nga ko war a def bala nga ko war a man war ngaa war ngaa maîtriser matière yu bare bare bare bare bare te ñi ma gis ñuy tafsir maîtriser ñu matière yooyu xanaa tafsiru tafsiru tafsir lafzi rek baati li muy firi waaye tafsir dëggantaan ndax man gis naa benn benn benn maalim boo xam te nii da doon def chaque ci Égypte chaque mercredi mu bind ñu war ñaari page ci aayaat yi nga xam ne ñooy wax ci xawaay physiya yi wala kimiya yi nga xam ne moo yore eh, ngelaw li ak asamaan yi ak ak jant yeeg yooyu ak di di la defal ay di ko calculer ci mathématique ak ci ak ci règle physique ma ma gis ne eh, suñu Isaaq Ba nee na ma benn bés mu ne ma gis nga science boo ko xamut waroo fi alxuraan alors te ma gis ñi fi alxuraan dañuy dégg rek langue bi ak dégg grammaire rek jàng mantiq ak bayaan ñëw di firi te yow xamoo géographie xamoo daay géographie xamoo histoire maîtrise woo ko xamoo physique xamoo chimie ah, ak yu bare bare bari nga ñëw di firi alxuraan firi ba daal loo ci man nu ma mën a demee du mag daal ci xam waaye nag leeroo ma ndax Sëriñ Tuubaa nga xam ne ndax awma ci wax dëgg yàlla lu ma biir ndax mosuma gis fenn fi ne Sëriñ moo ko bind wala diw mu ne ma Sëriñ Tuubaa nee na mosuma koo dégg jërëjëf loolu leer na ci mbokk mi doon laaj mbokk mi itam dafay laaj mu ni ndax sëriñ bi bokkoon na ci xalaatam maanaam sëriñ Tuubaa radiyallahu ta'ala ndax bokkoon na ci xalaatam jukkee ci arab yi rek jox na wala da koy wala da koy da koy da koy da koy toppale ak ni mu ni mu ak ni nga xamante ni ni mu gisee ba noppi maanaam ndax li mu bëgg laaj rek mooy ndax sëriñ bi da daan root ci teeni arab yi rek ñëw jox ma wala da koy ci root ko bu mu sell mu soog ñu ko jox waaw dama ne loolu loolu mooy waxtaan <laughs> bi dama ne maanaam sëñ bi dama ba muy dem di rooti dafa yóbbaale ba mu ay seggukaay mooy méthode bi mu yóbbu di jàng di ko jàngate léegi méthode boobu lay jàngate moom lay na moom lay segge moom moom déggoo mel ne royut tuxte dafa yore nattukaay da ko jee sotti mm, segg ko ba nga xam ne lii mën na ko waa këram soxla nañ ko te baax na ci ñoom mu andi loolu mooy waxtaan wi ni mu ko defee moom mooy waxtaan wi mooy méthode bi laa doon yi ma andi kenn yi muy ñeenti kenn muy ñeenti yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa doon natte li mu doon jàngal pour boo bañee rot andi waaye nu segg andi bi loolu mooy <laughs> jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi mu ni da doon laaj ndax bokk na ci xalaatu sëriñ bi ci sa gis-gis. Sénégal mujj nekk dawla islamiya maanaam comme ni nga ko waxee rek inni ujahidu bil ulumi wa taqa dan xadiman wal muhaymin shahidu ndax loolu mën na maanaam ci sa xalaatu bopp rek mu ne gis nga ni Sénégal ndax mën na cee dem ba nekk maanaam dawla islamiya ah loolu nag moom laaj la bu bu kéemaane euh, surtout que addina bi fa ñuy déglu euh, waaye ci man waxuma sëñ Touba wax na walla waxu dama ne man ci sama gis-gisu bopp sama gis-gisu bopp ak sama analyse bopp yoo xam naa du gaaw waaye li ma jàpp dana ko nekk man sama analyse sama gis-gisu bopp ak sama yëg-yëgu bopp ak sama analyse bopp ñu bari nag nee nañu mënul ne waaye man loolu laa jàpp te jàpp naa ne dana nekk kañ la xaw ma incha jërëjëf mbokk mi dafa am benn laaj bu mu yebal moom it bu ñu déglu na waxtaan mi rafetlu ko lool muy laaj maanaam al imaamul Xasaali ban wute la amoon ak Ibnu Ataa'ila ah waaw yow wuute boobu siiw na loolu tamit islam mooy wuute bi dara mooy wuuteeb ñaari école yi al madrasatul ashaira wa madrasatul mu'tasila al ashaira imaamul Xasaali moom dafa bokk ci aymatul ashaira mooy ahlu sunna ñi nga xam ne ñoom. seen bu ñuy xalaat ci mbiri xam-xam seen manhaj bi ñuy déparé ak bi ñuy appliqué mooy texte mooy nassul quran hadis ñoom duñu duñu jëfandikoo xel duñu jëfandikoo xol baatin ñoom dañuy jëfandikoo moo rek mooy maanaa saayir bi al sariya saayiru sariya lu sariya wax ci saayir loolu lu mu waxut waxuñu ko bu sari awaxee sax loo xam ne xel mënu koo dégg dañuy taxawal xel ne ko bul xalaat ndax li waxu yàlla la ñoom saayir rek la imaam al-Ghazali foofu la nekkoon baynama ibnu ataayillahi min aymatil mu'tazila kooku moom aqlaani la rationaliste la moom xel la gëm moom moo ne alxaqlu qabla wurudi sama moom day jël xel jiital ko bu bu bu nas xawee ci mu mu mu mu jël ko mu forcer ko ba mu ba mu dëppoo xel ndax nee na xel moo jiitu nas donc loolu de loolu ci wàllu xam-xam seen ñaar nafsi la kii aqlaani la benn ci wàllu politique moo di ne imam Xasaali dafa dafa faroon ci ci pouvoir ba parti bi ànd ak pouvoir bi la faraloon moom donc mu nekk Moustapha Gueye nguur ga astafurlah <laughs> euh, baynama ibn opposant contre régime donc ñoom ñaar du ñu juboo te kenn ku nekk nag Euh, sa parti say xalaat yaa ngi ko doon wute ci alxuraan ak sunna di ko firi ba mu dëppook say xalaat ci kon kon ginnaaw jubawuñ ci politique kon seeni xalaat itam ci diine bi war a bokk ah, donc loolu moo leen wutale mais ñoom ñaar nag seen woote dafa dafa mel ni xaj ak muus laa la bëgg xamal noonu ni leen Sëriñ Tuubaa boolee nag loolu mooy kéemaan gi ni mu référé ci kii ba noppi référé ci kii te moom tàbbiwul ca bëre moo ne dafa amal nattukaay laa la wax tàbbiwul tontu boobu mbokk yi jàng nañ ci bu baax ndax gis nañ seen bi indi gu muy indi ay kii yu bari ci seeni wax te taxut loola mu sori ca loolu comme ni nga ko waxee mu ni kii mu ni day laaj ndax li nga wax ci ijtihaad day tekki ni fooy jóge rek mën naa dem ci maanaam ci yërukaay yi bu doon ci tubaab da naan ci texte yi def ijtihaad na mu ko neexe wala daf ko war a seet fu mu koy ci fan ci fan la koy awale xam nga waxuma ijtihaad ka fànn aw ka ilm nga xam te ne xaas bil bil fuqaha bi usul mais ijtihaad mooy góorgóorlu mbirum xam-xam la mbirum xam-xam mépp góorgóorlu la ngay def effort loolu laa wax la tudde fi ijtihaad sëriñ bi def ne mbir yi ñuy wax fi yépp ak mbiri dugg ci ñoom li ñoom lii moom Xasaali wax ak ñoom Ahmed Tidiane Sari wax ak ñoom Abdul Qadir Jilaani ñoom Abul Hasan al al al Ashari seeni wax seeni wax du du waxu yàlla du waxu rasulullah sallallahu alayhi seeni wax xalaat la xalaat nag expérience nit la kon nag li fi nekk lépp ma fekk ko fi man Sëriñ Tuubaa du dara lu expérience doomu aadama la ñu rek yu amane xel foofu nag góorgóorloo war na ca loolu rek la bëgg a wax eh, kii mu ni ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan yi mu ni ginnaaw nga xam ni sëñ Tuubaa daf daan natt lépp rek ci alxuraan ak sunna ak alwaaxee ndax kon du war ci ñoñam itam ñu jël boobu mën xëj wala dana war rek ñu tënk ko ci li wéer rek ñu tënk ko rek maanaam ci li wéer ni mu laaj noonu waaw ah, déedéet maanaam laaj ba am solo maanaam nun dañu nun loolu moom mooy jàngat spirituel li ñuy jariñ mooy loolu mooy naka lañuy ñuy jariñoo ci moom ni mu jàngate loolu kon dañ ko war a roy ci loolu mën xaje boobu lañu war a jël nun di ko appliquer bu ñu bëggee jariñu te neexut ba neexut waaye boo xoolee waa doomam yi génn ñu man xaj boobu moom moom la ñuy appliqué cent pour cent ku ko génn nag dangaa topp sa bakkan def lu la neex waaye moo di ne du benn doomu Sëriñ Tuubaa génnul man xaj boobu ci Sëriñ Tuubaa su ko génn te ci man mooy mën xaj boobu it lañuy jëf la ñuy jëflanteeg islam la ñuy jëflanteeg ak julit yëpp kon kay loolu nga wax lu war la moo war a am lii lii lii kiiwaan kay mooy bañ koo def bañ gi bañ gi def kay mooy kiimaan gi mais def gi moom moom moo war euh, loolu moo tax ma ne li ñu war nun mooy nu xam naka la ñuy jariñoo ci man manhaj bi Sëriñ Tuubaa jàngate même ci xale bi laajoon léegi itam Sëriñ Tuubaa asafurla sama collègue bi laajoon léegi itam ci eh, naka laay dénk xale loolu it bokk na ci bokk na itam ñu xam Sëriñ Tuubaa naka lay naka lay jëflante ak ñeneen yeneen boroomi xam-xam naka leen di jàngate yow itam war ngaa xam nooy jàngate boo demee ci réewu arab kon am nga ngànnaay ngànnaay bi Sëriñ Tuubaa teg na ko ci sa loxo jël ko nga soo demee même wahabee bu ñu ñëwee bu buñ ak lu ñu mën a bari bari bari boo jëlee man man haju Sëriñ Tuubaa bi daal leen di xeeb ci saa si laaj bi dafa meloon ni jàlloon na fi léegi xanaa ñu jaarate rek ngir kii ko yónnee mu ni dañoo gis ni borom ngir yi maanaam dañoo gis ni borom ngir yi ñuy sukkandikoo kenn du ci nit ku ñuul muy laaj ba xam maanaam loolu ndax am nga ci ab jàngat wala déet gis na ni daal mboolem borom ngir ñi sukkandikoo maanaam nit ku ñuul amu ci waaw. loolu moom moom moom yàlla dogal ndax xam nga itam euh, euh, boo ko xoolee daanaka euh, réew mu ñu amu fa maanaam ci bi bi Fatou si jàmbale bu jógee bi islam jógee Hijaz boo ci génnee dugg dugg Masr ak ak Abasa daanaka réew mi amu ko ndax Abasa kenn fàttu ko euh, teewul Masiix yaa fa nekk nag yahudiya ak islam donc ba ni mu duggee Maghrib dugg amul. donc réew yi maanaam boo ko defee dama bëgg wax mooy al ambraturiyal islamiyya wala dawlatul xilaafa islamiyya l'état islamique de euh, euh, la xilaafa islamique islamiyya mi ngi ci réewi arab yi benn ñaareel bi itam langue bi ci boppam di làngu arab nun nun suñu langue du langue arabe euh, donc doon na jafe lool ñu gis ah, ngir moo xam ne nit ku ñun moo ko jiite euh, ca njaal benn waaye waaye